بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع yaziidu fil xalqi maa yashaa inna Allaaha alaa kulli shay'in qadiir maa yaftahi Allaahu linnaasi min rahmatin falaa mumsika lahaa wa maa yumsik falaa mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziizu al-hakiim يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خلاق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض laa ilaha illaa hu fa annaa tu'fakuun sadaqa allahul aziim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 fekk ci kanamam ab tàkk-tàkk gu ndaw wala lu ñu demee nekk fuur nekk ca wala boog tàkk-tàkk yi sawara wala boog lenn loo xamante ne bokk na ci ñuy jaamu yoo xam ne bokk te borom bi subhaanahu wa waaye moom bi muy julli di jëm maanaam di jublu foofu moom buur yàlla lay jaamu moom borom bi subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ hadith mu'allaq bi nga xamante ne mooy bu sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wardat alayya an-naaru wa ana usalli gaaral nañ ma jul tàkk-tàkk yu muy sawarate fekk man maa ngi julli nanga noonu indi na hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci salaatul kusuuf yi bi nga xam ne mooy ci bis bi nga xamante ne moom mooy julli kusuuf shams yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne uriitu maanaam ci biir julli gi ba mu jullee ba noppi mu ne uriitu naara falam ara manzaran kal yawmi qattu afba wan ma safara te gi musuma gis loo xamante ne ak gis-gis la mbir mu ñuy xool la moo xamante ne moom moo gën a tar lool te moom moo ko gën a raglu gisoon nañ ci baabu karaahiyati salaati fil maqaabir sib gi nga xamante ne moom la ñuy sib julli ci biir armeel ak yi bàmmeel gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura na ngeen def seen julli yi nga xamante ne moom ngeen di julli jël leen ci julli googu ngeen def ngeen am loo leen ci bàyyeeg seen kër yi maanaam loo xamante ne ci julli yi seen biir néeg yi seen biir kër yi ngeen koy def waaye bu leen jàppee seen néeg yi ay bàmmeel maanaam li nga xam ne moom la ci nam nag bu leen ko jàppee comme armeel ndax armeel dafay sel nañ selaw maanaam te dafa nekk loo xamante ne dafay gent te loolu moom mooy bërëb boo xamante ne kenn du fa julli kenn du fa jàng alquran naka noonu kon bërëb boobu noonu lay melee armeer armeel bu ko defee leer du fa wàcc naka noonu barke du fa wàcc malaaka mu yi tamit duñ fa wàcc bokk na ci li nga xamante ne moom la ci moom la maanaam moom mooy ne kon julli armeel kenn du fa julli wala boog dafa nekk loo xamante ne dañ koy sib comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu na imam al-Bukhari rahimahullah bokk na ci maanaa yi nga xamante ne moom la maanaam moom la yan hadith bi mooy ne maanaay ne armeel comme maanaam dafa nekk loo xamante ne def fa jullee buntu bi nga xamante ne moom moo ci tegoon mooy baabu salaati fi mawdi'i al-xabsi wal azab bi nga xamante ne moom mooy wax ci julli ci bërëb yi nga xamante ne dañ leen a wëlbati nekk noonu dañ leen a maanaam suuf sa borom bi subhaanahu wa taala da ko yëngal ci kaw ña dëkke naka noonu nekk suufa suñoo xamante ne dañ leen a mbugal mu daal di wax ah, asar bi nga xam ne mooy bu sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dañ doon wax ne dafa sik ñi ci eh, di julli fa nga xamante ne moom mooy ca Baabil mooy Babylone sison nañ ci sayyid hadith sayyid Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la tadkhulu ala ha'ula'i al-mu'azzabina illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim la yusibukum ma asabahum bu leen jul bu leen dugg ci biir ci gaa yooyu maanaam ci ñi nga xamante ne dañ leen a mbugaloon bu ludul dara xanaa ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di jooy su fekkente ne jooyoo leen nag kon bu leen leen dugg ci ñoom ndax bu bu ko defee la leen dal ñoom du leen dal loolu gisoon nañ ci kon maanaam moom mooy di jullee foofu ak di dëkk fa ak maanaam di jullee foofu ak taxaw fa yooyu dañ koo am amma dëkk fa nag moom loolu yelloowul ci julli comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci suñu bi weesu borom ñu gisoon nañ ci baabu salaati fil biyaa julli nga xamante ne moom la ñuy julli ci ci ci ci ci ci mooy ci église bi waxam nañ ci asar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina Abdullah ibn Abbas ta'ala anhuma benn bi di wax ne lu dul maanaam ngir sababu lii nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te moom mooy statut yii nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk te maanaam mu jël jëmm yi nit ñi nga xamante ne ñoo ci nekk naka noonu hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom maanaam nekkoon koo xamante ne da doon julli ci biir ci biir église yi ba mu des église boo xamante ne dafa am ay statut gisoon naka noonu hadith sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne day wax ne sayyidatu ummu salama radiyallahu ta'ala anha dafa tuddal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam église yi nga xamante ne moom la gis ci Habasha ñu koy wax Maria mu daal di koy tuddal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tuddal ko ci maanaam eg euh, statue yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen di yëjji daal ne ulaa'ika qawmun idhaa maata fihimul abdu saalih aw ar-rajulu saalih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fiihi tilka suwar ulaa'ika shiraarul xalqi inda Allah mu ne ñii ñooñu ay gaay lañ ñoo xamante ne su fekkente ne dafa am nit ku sell ci ñoom koo xam ne dafa génn adduna maam jaamu yàlla bu sell wala waaju sell ci ñoom ñoom dañuy tabax ci kaw bàmmeelam bi maanaam su jootukaay ñu daan ci teg nag maanaam ñu daan ci melal seen mbo yooyu lay melal maanaam moom mooy statut yooyee ñooñu nag ñoom ñoo yées ci mbind buru buru ñoom ñoo yées mbind mbind fii fa yàlla borom bi subhaanahu wa taala gisoon nañ ci baabun di wax ne li nga xamante ne moom mooy xadis bi indi a sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha ak sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhuma li nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp dañoo nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom la ko maanaam feebar bi daaneele danaan jël euh, li nga xam ne mooy mbàjj bi mu daan sangoo da ko daan euh, da ko ci xar kanam gi naka noonu su mbir mi gënee euh, xat maanaam gën a tar maanaam mu daan nga xam ne noyyi mënatu bu baax mu daal di génne mu daal di wuññi wat xar kanam gi loolu yëpp dafay leeral xamante ne ne noonu la tar tar feebaram méttee woon sallallahu alayhi wa te loolu day dëgëral ne moom feebaram sallallahu alayhi wa sallam bokkut ak yeneen feebar yi te ndax moom loolu moom comme niñ ko gisee woon maanaam euh, ci suñu jotaay yi nga xamante ne maanaam ci xadiis yi nga xamante ne weesu woon nañ ko te ñu ci doon wax ci feebaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne nag borom mu ne mu daal di ciy teg ne te loolu muy juróomi fan laataa muy génn adduna sallallahu alayhi wa sallam mu ne laanatullahi ala al laanatullahi ala al-yahuudi wan-nasaara ittaxazuu qubuura anbiyaa'ihim masaajid mu ne yahuud yi ak nasaraan yi yàlla run na leen yàlla rëbb wala boog rëbb yàlla dal na ci seen kaw ndax ñoom dañoo jàppee seen ak bàmmeeli yenent yi ay sujootukaay yu ñuy jaam maa mu ne teg ci ne yu xa yu xaziru ma sanaaw mooy moytandiku loolu li nga xamante ne moom lañ doon def loolu kon moom mooy li ñu gisoon ñu daal di gis nag kon xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu te lépp di leeral ci maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bu weesu te moom mooy julli ci li nga xamante ne moom mooy église ndax église yi comme dafay am statut yooyu loolu moom moo tax te loolu waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ne hadith bii concerné na yahuud yi waaye maanaam liy wane dëgg dëgg sax bokk na ci liy leeral ne euh, li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax du armeer maanaam du benn bàmmeel am am maanaam mu am jàkka boo xamante ne daf nekk du loolu moom moo tax ñuy wax moom mooy ne hadith bi mooy li ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu concerné wul nasaraan yi maanaam ngir ne ndax euh, ngir ne maanaam li muy tekki mooy ne nasaraan yi xam ngeen ne nasaraan yi ñoom amuñu ab yenent boo xamante ne dafa amul bàmmeel ba ba ñuy tabax ci kawam maanaam ab jàkka wala yu mel noonu te loolu day tekk la ne maanaam kon maanaam jëmm yi nga xam ne moom la ñuy tabax di leen ko tabaxal di sujjóot ci seen maanaam statut yooyu. loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax moom mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddathanaa Abdullah ibn Maslama te moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi mooy Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu ta'ala thumma al-Basri moom waa Madinatul Munawwara wa ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nekk taalibe imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala ëpp li nga xam ne maanaam gën a dëgër li nga xamante ne moom la solo ci moom moom mooy gën a dëgër ci mbooleem nga xam ne ñoom ñoo mu Muwatta te soloo ko ci imaamu Malik rahimahullah nga xamante ne imaamu Malik moo ko jàngal genn wàllu téere bi moom mu jàng geneen wàllu téere bi te loolu imaamu Malik daanu ko def ndax moom da daan déglu rek taalibe yi jàng bu paree mu ne waaw ñu dem jàngi daal di dem ne jàngi nañ ci imaamu Malik rahimahullahu taala moom Abdallah comme te comme niñ ko gisee woon ne moom la imaamu Malik wax ne rahimahullahu euh, euh, moom moom la imaamu ma ma imaamu Malik rahimahullahu taala tudde woon gën ji ci kaw suuf maanaam loolu tamit maanaam te taalibeem la woon loolu day wane ni nga xamante ne noonu la ko màggale woon rahimahullahu taala mu nekk koo xamante ne dafa ràññeeku ci dëggu ak sellte ak nekk koo xamante ne dafa maanaam jaamukatu yàlla la bu màgg rahimahullahu taala bokkoon ci taabi'i taabi'i bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ daan jàngale xadis lu bari waaye nag guddi rek lañ daan jàngale xadis euh, imaamu moom kon Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala imaam al-Bukhari ak imaam Muslim moom Abu Dawud ñoom ñoo solo moom maanaam ñoom ñoom la nekk seen sëriñ waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo des moom du seen sëriñ ñu maanaam waaye nag ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam mm. rahimahullahu ta'ala maanaam euh, des Ibn Maaja al imam ibnu Maaja rek moom moo solowul ay xadisam mu ne qaala haddasa mu ne an Maalik ndax waxoon nañ ne la imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala su bëggee solo xadis ci imaamu Maalik ci Muwatta dafa am ñoo xamante ne ñoom lay tànn te bokk na ci Abdullah ibn Maslamata ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu taala dégg mu ne an Maalik kon moom moo tax fii tamit maanaam nga gis ne xadis boo gisee am haddasana Abdullah ibn Maslamata ibn Maslama an Malik xamal ne xadis boobu mi ngi ci Muwatta naka noonu Abdullah ibn Yusuf kooku tamit mi ngi ci mag Muwatta wala Isma'il ibn Abi Uways mooy tamit xadis bi mi ngi ci Muwatta naka noonu bu fekkente ne xadis sax dafa jaare ci euh, Abdullah ibn Wahb euh, kooku tamit mi ngi ci Muwatta mu ne an Malik mooy ibn Anas rahimahullahu ta'ala di sëriñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala taalibeem li ci Madina yi ci madaniyuuna yi la ndax xam ngeen ne imaamu Malik rahimahullahu ta'ala dafa am ay taalibe yoo xamante ne maanaam bokkuñu dafa am madaniyuuna yi am misriyuuna yi am iraqiyuuna yi am maghariba yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, ma misri misriyuuna yi ñoom ñoo gën a dëgër mooy ñoom Ashab ñoom Abdullah ibn Wahb ñoom Asbagh maanaam ñooñu maanaam gàngoor googu. Euh, euh, ñooñu ak ñoom Ibnul euh, Qaasim ak ñooñu rahmatullahi alayhim ñoom ñoo gën a dëgër ñi ci tegu nag ñoom ñooy madani yuuna yi maanaam ñoom ñooy muy comme ku mel ne Abdullah ibn Maslama ibn Qanab bi ku mel ne Ibnul Majishun ak ñeneen rahmatullahi ala jami' mu ne xaarandi mu imaamu Malik moom mi ngi génne adduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne an ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah moom mi ngi gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Sa'id ibn Musayyib te moom mooy Sa'id ibn Musayyib ibn al-Hazar rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Makhzumi rahimahullah moom tamit waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokkoon ci fuqaha as-sab'a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a ràññeeku moom moom lañ moom moom mooy ki nga xamante ne bi mu amee juróom ñetti at moom moo solo ci imaamu moom ci si moo dégg ci hadis maanaam a xutba Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci minbar bi te noonu la ko déggee te noonu la ko mokkale fàttewu ko ba ni mu génne adduna maanaam beneen bokk na tamit ci ay jalooreem comme ni nga xamante ne noonu lañ ko tuddee woon mooy ak cellteem ak màggaayam ñëpp dañ koo xam te màggal ko ci loolu te bokk na ci moo tax ñuy wax ne moom mooy moom mooy xaafis bi gën a mag maanaam ci taabi'i yi génération taabi'i moom mooy ki ci ëpp li mu mokkal ci ay xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp li mu ci jàngale ci ay xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne moom la ràññee ko mooy bokk na ci maanaam ak jaamu yàlla gi nga xamante ne moom la fonkoon jaamu yàlla ba nga xamante ne moom comme ni mu ko waxalee boppam toog naa ñeent fukki at yoo xamante ne amul benn bés boo xamante ne fii ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg naa ci jàkka ji fekk noddukat bi noddu ba pare loolu amul saa yu nekk damay nekk ci jàkka ji maanaam noddukat bi buy noddu daf may fekk ci biir jàkka ji te musuma julli ci ginnaaw kenn lu dul ci ginnaaw imam bi maanaam imam bi daal moom laay tiim moom laay moom laay moom mooy moom mooy wan ginnaaw du ma taxaw ci beneen ñaareelu sàpp yi pendant quarante ans pendant maanaam cinq prières yëpp mosuma ci rate benn loolu maanaam loolu rek doy na kéemtaan maanaam loolu moom kuy xool kéemaanu yàlla xaqiqatan mun nga koo gis ci Abdullah ibn Maslamata ibn euh, euh, Sa'id ibn al-Musayyib euh, ibn al-Hadar rahimahullahu ta'ala moom nag mooy Sa'id maanaam mooy ki nga xamante ne dafa texe mm-hmm. waaye Musayyib moom mooy baayam ibn al-Hadar moom mooy maamam Euh, te Musayyib mooy baayam ndax ñoom dañoo ñëwoon ñoom ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi daal ne day soppi seen tur ndax xasan moom mooy ak njax ak tiis euh, Musayyib mooy koo xamante ne dañ koo ber maanaam moo tax euh, Musayyib mooy ku ñu ber xasan moom mooy ku am ak tiis moo tax Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi mu nee baayam ne ak baayam ne dañuy soppi seen tur ñu bañ ne non non ñun suñu kenn du soppi loolu euh, mu ne moo tax fi mu toll sama moom xasan tristesse la tudd maanaam xasan ak tiis moo tax tiis mësta jóge suñu kër naka noonu ak euh, dine sama baay nekk koo xam ne dañ koo ber maanaam tudd loon moo tax ñun dañ ñëw mës a ber moo tax euh, waaye moom nag mooy saa ku texe ki maanaam nga gis subhaanallah ànd ak ne baayam ak maamam ay saxaaba rek waaye moom moo leen gënoon a ràññeeku te moom la ñu gën a xam ci xam-xam te moom mooy taabi'i bi nga xamante ne moom moo gën a màgg ci taabi'i yi rahimahullahu taala bokkom ci fuqaha sab'a yi génn adduna bokk ci vague quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi at boobu nga xam ne ci la ñoom imaamu Maalik gane adduna mm-hmm. ah, rahimahullahu taala rahmatullahi alayhim moom ci jëmmi at boobu ci la génn adduna moom ñoom Urwa ibn Zubayr ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne ci fuqaha yu bëri dañ ci génn adduna ci madinatul munawwara waaye ay fuqaha yu bëri tamit génn ci adduna bi madinatul munawwara ala saakiriha afdalus salatu wassalam ñoom ñi mu ne mu ne moom euh, càllale gi bokk na ci càllale yi gën a bëri bu ñuy wax ne càllale yi gën a dëgër ci càllale yi asaxul asanid hmm. mooy bii imaamu Maalik bu jëlee hadis mu jëlee ko ci imaam az-Zuhri mu jëlee ko ci Sa'id ibn Musayyib mu jëlee ko ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu beneen bi ci def moom mooy càllale gi mooy càllale xuffaaf bi hmm. ndax ñoom ñi ñëpp ci seen jamono kenn dàqu ci amul kenn ku gën a mën a mokkal ñii amul te boo ci boolee Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi nga xamante ne comme ni ko Yahya ibn Ma'in waxe hmm. ak Amr ibn madini ak ñeneen rahmatullah alayhim ne ñoom mooy ñi gën a dëgër li ñu soroo ci imaamu Malik ci ci ci imaamu Malik hmm. nga boole ci imaam al-Bukhari maanaam da ngay gis ne càllal gay gi maana ni mu tasalsul gi hmm. maanaam ñi ci nekk ñëpp ñooy ñi nga xamante ne seen jamono kenn manu leen a diir mbagg ci ni ñu mënoon a mokkale hadith Yonent bi sallallahu ak ni nga xamante ne noonu lañ ko téye woon kon Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom mooy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam siiwee ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu mi ngi dugg ci l'islam dem ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuub ànd ak moom ci xare Xaybar juróom ñaareelu at ci ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu mu ngi génn adduna ci cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom mooy ki waxoon ne mokkal naa ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbuusi xam-xam benn bi nag moom laa leen yullil yullil naa leen ko yëpp waaye ba ca des moom bu amoon lenn lu ma leen ci yullil kon da ngeen di dagg sama baat bi sama put gi ngeen di dagg moom sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu maas musnadam mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith moom mooy ki ëpp li mu nettali ci ay xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci ay ngëneelam maanaam ah, ah, amma imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ ci solo ci trois cent vingt-six hadith ci ay hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo na ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim ci quatre ah, imam Muslim ci quatre-vingt-dix-huit hadith Euh, ci musnad imam ahmad 3870 hadith la am euh, rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu amma euh, bokk na ci ngëneelam yu mag yi moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala da koo mësa donte xadis yu bëri yoo xamante ne moom lay solo ay xadis la yoo xamante ne nit ñi de maanaam euh, léeg-léeg day ànd ak tumuranke waaye dañuy dem ba jëmmi jamono mbooleem ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ci sàkka ci ndax li muy wax noona la waa wala déet ndax jàpp na ko waa wala déet borom bi subhaanahu wa taala indi lay dëggal ko ba pare yi maanaam daal di daal di doyadal ñooña bokk na ci xadis yooyu moom mooy xadisu Zubar mooy comme bi yeen bi mu doon wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne idha waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma liyad'ahu fa inna fi ahadi janahihi shifaa'an wa fil akhiri shifaa'an wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-daa' mu ne bu fekkente ne dafa euh, euh, zuba mooy weñ dafa rot ci ndabal kenn ci yeen ci naanu kenn ci yeen mooy boisson na ko ci daal di wala ñamal kenn ci yéen ci daal di bës ba mu dugg ci biir après mu génneewaat ko daal koy sànni mu ne ndax dafa am benn laaf bi dafa am euh, euh, tooke beneen laaf bi moom moo am saafara mu ne nag te moom moom weñ wi buy dugg day duggee laaf bi nga xamante ne moo am tooke kon loolu tamit tey dem nañ ba jëmmi jamono alhamdulillah borom bi subhaanahu wa taala feeñal ne loolu mu nekk li loolu dëgg la te loolu mooy li nga xamante ne moom moo dëppoo ak li am mbokk na ak yeneen i xadis comme li nga xamante ne moom mooy xadisu xaj bi tamit moom moo ko solo mooy gisul nañ ko mooy ne bu xaj bi lekk naanee maanaam euh, euh, iza walagha al-kalbu fii inaa'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulaahunna aw ulaahunna bit-turaab maanaam bu fekkente ne eh, xaj bi dafa naan ci ndabal kenn dafa xab ci ndabal kenn ci yéen nañ ko raxas juróom-ñaar yoon waaye bu njëkk bi nañ ko boole jaxase waale suuf te a ah, hadith sayyidina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu gën na ko dëggal maanaam ci moom bi nga xam ne moom la solo mu ne wa afiruhu saminata bit turab maanaam na ngeen ko lenkalee ci juróom-ñetteel bi mu nekk xeetu lenkale bu maanaam ci maanaam bu njëkk bi ngay lenkale mun ñu daat comme juróom-ñetteel mu nekk nañ mu ànd ak suuf loolu yëpp day dëggal maanaam ak te tey gis nañ ne loolu rek moo mën a setal lu xaj euh, maanaam ndax loo xam xamante ne xaj daf cee naan yooyu yëpp nag dañuy dëggal ni nga xamante ne moom mooy màggaayu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu am na ku ci al imam al hafiz ibn al arabi rahimahullahu taala di nettali mu ne dafa euh, dañu nekkoon ci benn jàkka waa ji di dal ci kaw sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mais dañoo jékki-jékki rek benn jaan war dee ci suuf rek ngan rek gaa yi gaa yi tasaaroo naan ko waaji gaa yi tasaaroo maanaam depuis boobu kenn ñëwetul wax ci Seydina Abu Hurayra lu ñaaw radiyallahu ta'ala anhu te bërëb booba mu na Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom ah, nga xam ne moom mooy ci àndoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xamante ne maanaam amu ci lenn lu mu doon seet moom daal lu mu lekk maanaam ba mën a dund rek doy na waaye sinon na mokkal xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tasaare hmm. maanaam loolu moom moo nekkoon yitteem salla radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala aliyal firdawsi maswaahu wa ma'waahu mu ne anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na qaatala tim qaatala allahu cim ñoom al yahuda yahudi maanaam maanaam mooy yàlla na yàlla rëbb yahudi loolu la baat boobu di tekk mooy cim ñoom yahudi wan ittaxadu ndax dañoo jàppee qubura bàmmeelu anbiyaa'ihim seen yeneen yi da ay sujootukaay loolu tamit day daal di dëgëral maanaam li nga xamante ne mooy maanaam bi ñu waxoon ci suñu jotaay bi weesu ne maanaam lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi tamit ci buntu bi maanam te mu indi baabum te tuddewu ko dara ngir ne dëggal li nga xamante ne moom mooy di leeral ne maanaam bu ñu nee la julli ci église li nga xamante ne moom lañ koy bañ du jëmmi église gi mm-hmm. waaye maanaam statut ya loolu mooy li nga xamante ne moom moo tax ñoom maanaam ak ñoom considération bi ñu ko jàppee ak màggal gi ñu koy maggal ci seen xol loolu maanaam jàpp googu ñu ko jàpp mu nekk xërëm loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy problème bi te loolu noonu kon du du nasaraan yi rek ka ko yelloo moo tax indi hadith bii nga xam ne yahuud yi rek la tudd tuddul nasaraan yi maanaam bu ko defee nga comprendre ci ne maanaam ne maanaa mooy maanaaw fépp foo am statut dañ fa dañuy sit ku fa julli waaye tamit fépp foo xamante ne nag bu fekkee nag ak xërëm la day daal di nekk loo xamante ne day xaraam nga bu dee xërëm la bu dee statut waaye bu fekkee ne nag amuloo fépp foo jullee fu dul foofa nga jublu ci maanaam nga julli fa loolu bu boobaa tamit eh, boobaa maanaam mooy yow yaa amul pexe bu boobaa day daal di dellu rek nekk ci maanaam ci cibeel foofu rek lay daal di yem eh, hadith bi. Eh, Euh, gis euh, imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro 530 indi na ko ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 3227 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 2047 imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko juróom-ñeenti yoon. loolu kon ñu gis ne ci waa saabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud an-Nasa'i rek ñoom ñoo ko indi rahmatullahi alayhim amma imam at ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura hadith bi gisoon nañ ko mu ne baabu buntu li nga xamante ne moom mooy euh, buntu euh, qawli nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat defeef naa lii ñeel ma al ardu tuuf si masjidan mu nekk jàkka maanaam muy bërëb boo xamante ne def na fa jullee wa tahurante mu nekk bërëb boo xam ne dafa laabte laabalaate loolu wax jii nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bokk na ci li nga xamante ne mooy gën a dëgëral li nga xam ne moom mooy buntu bii weesu bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy leeral comme ni imam maanaam dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daiman maanaam dañuy gis bokk na ci ni muy doxale comme ni nga xam ne noonu lañ koy fàttalee mooy ne xadis bi weesu ñaare day am rapport ak turu buntu bi bii di ñëw maanaam loolu euh, mooy ne day leeral ne fii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne euh, suuf si yëpp sujjóotukaay la te jullikaay la maanaam kon li kon bi mu naan bàmmeelu yi ñoom yenn yow si yow yi dañoo def seen bàmmeelu yeneen yi bëri bu ñuy sujjóote maa maanaam mu nekk kon comme maanaam mu tuddee ko masjid li muy tekk mooy dañ koy julli di fa sujjóot maanaam mu nekk loo xamante ne dañu jël bàmmeel bi ci boppam di ci sujjóot di ci julli waaye su dul loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ne bërëb yëpp maanaam ci suuf fépp jàkka te lii moo tax. lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te ñoom ñooy fuqaha hanafiyyi ak maalikiyyi ak shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ñu jàpp ne julli maanaam ci bërëb yii ñu jot tudd yépp dañ koo sib kese mais amul benn bu ci xaram hatta ci wanag bi dañ ko sib kese mais yëggul ci degré xaram maanaam loolu mooy soo amul fenn foo jullee lu dul ci wanag wi dañ fay jullee maanaam ak yu mel noonu loolu kon Euh, moo tax euh, yooyu euh, moo moo tax imam al-Bukhari loolu beneen maanaa la bu imam al-Bukhari namm fii kon maanaa bu njëkk bi moom mooy ne fi ñuy jullee maanaam li mu namm ci masjid ci ci hadith bii weesu moom mooy place bu ñuy jullee hmm. kon li muy tekk mooy ñoom dañoo jël bàmmeel bi ba pare di julli ci kaw bàmmeel bi wala boog tabax ci ab statue ba pare di julli ci statue bi maanaam loolu mooy maanaam ak di jullil statue bi di ko sujjóotal loolu moom mooy benn ndax xam ngeen ni ñun nii ñu jullee ñi ñoom daal ñu jullee noonu mm-hmm. yahud yéeg nasaraan yi amuñu rukoo ak sujjóot comme ñun niñ ko amee mm-hmm. dégg nga loolu moom mooy euh, li nga xamante ne moom la la la imam al-Bukhari rahimahullahu taala na mu d'abord ci biir wax jooju loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne daf lay leeralal ne bërëb yii ñu romb ne dañoo sib ku ci jullee mm-hmm. maanaam dañ leen a sib waaye yëggul ci degré xaram ngir li nga xamante ne moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax di mu wax ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura defalal nañ ma suuf si mu nekk jàkka maanaam mu nekk kon suuf fépp fépp laa mën jullee kon bu boobaa yeneen hadith yëpp dañ ciy déggee ne maanaam ne même mën nañ faa jullee de waaye nag yooyu moom dañ koo sib loolu la yeneen hadith yi di tegtale hmm. loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ci def moom mooy li nga xam ne mooy doxalinu imam al-Bukhari rahimahullah mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daa iman day dellu ci waxam te moom waxam day bëgg tout le temps muy nuroo wax bi yeneen bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bu ñu xoolee hadith sahih bi da ngay gis même buntu yi ni ngi koy tuddee ak baat yi muy jëfandikoo dañuy gis ne ay baat la yoo xam ne dañuy rot ci alquran wala boog ñu rok ci xadiisu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam fii nag waxoon nañ la tamit ne foo gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne qawli nabi maanaam baabu nangam wa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam wala boog baabu nangam ba ba daan ne li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadiis boobu jëmmi xadiis bi indi na ko ci Sahih bi maanaam jëmmi baat yooyu te fii eh, gisoon nañ ko ci xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom lañ nekkoon ci kitaabu tayammum maanaam gisoon nañ jëmmi baat bii nii loolu moom moom kon mooy li imam al-Bukhari rahimahullah na mu ci buntu bi mu ne bil bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Sanaan te mooy Abu Bakr al al al al Bahili al Basri rahimahullahu taala euh, li nga xamante ne euh, moom la ñu fàtte woon wax mooy ñu suñu hadith bi wees ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañ ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam euh, amma hadith bi nga xamante ne moom la ñu nekk moom Muhammad ibn Sanaan bi al Bahili rahimahullahu taala te moom mooy Abu Bakr al Bahili al Basri rahimahullah moom mi ngi génn euh, àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent vingt-deuxième année la moom imam al-Bukhari euh, ak imam Abu Dawud imam al-Bukhari euh, solo na ci moom ñaar fukki hadith ak juróom imam Abu Dawud solo na ci moom ñeenti hadith imam ñoom ñaar ñii nag ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Euh, ci moom te kenn doxul seen diggante amma imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn hadith boo xamante ne dafa ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Muhammad ibn Sinan maanaam toon ci imam al-Bukhari la solowee haditham bi imam Ibn Maaja tamit solo na ci moom benn hadith waaye tamit dafa am ku dox ci digganteem ak moom euh, rahimahullahu euh, ta'ala moom kon Muhammad ibn Sinan al-Bahili rahimahullahu ta'ala comme al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun sabt ku dëgg la ku dëgër ku dëgg ku ku ku ku wóor la ku dëgër la rahimahullahu ta'ala qaala moom mu ne haddathana Hushaym mooy imam bu mag boobu rahimahullah mooy Hushaym ibn Bashir al-Wasiti rahimahullahu ta'ala as-Sulami mooy Abu Muawiya mooy daqantalam Abu Muawiya as-Sulami al-Wasiti al-Muallim moom nga xam ne Buxaari maanaam mook imam al-Bukhari ñoo bokk cosaan waaye dafa dëkkoon Waasit rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa bokk ci gàngoor googu nga xamante ne ñoo njëkk bind ay téere xadiis ba pare daal di koy noose ci ay buntu moom e, imam e, Husayn ibn Bashir al-Wasiti e, rahimahullahu taala moom mu ne moom hadisa mi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Sayyar ba pare daal mu tekki ne huwa Abul Hakam maanaam kon li muy tekki ne moom mooy du Euh, Husaym moom moo ko wax waaye Muhammad ibn Sinan moo ko wax mm-hmm. wala imam al-Bukhari ci boppam rahimahullahu taala moom mooy kon Abul Hakam al-Anazi al-Wasiti rahimahullahu taala moom it waa Wasiti la mm-hmm. dañuy wax tamit ne Basri la rahimahullahu taala euh, moom Sayyar Abul Hakam al-Anazi al-Basri rahimahullahu al-Wasiti rahimahullahu taala mm-hmm. euh, solo na ci Abu Wa'il te moom mooy Shaqiq ibn Salama naka noonu solo na ko ci Taariq ibn Shihab mooy taalibi yi nga xam ne ñoom ñooy taalibi Sayyidina Ali ni karramallahu wajhahu ak Abu Hazim al-Ashja'i bi nga xam ne moom lay solo ci moom suñu hadith bi insha Allah ak Amir te moom mooy imam ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala ak ñeneen ak ñeneen waaye li ëkki ëpp li mu solo ci moom nag moom mooy imam ash-Sha'bi Amir uh, uh, uh, ibn Sharahil ibn Sharahil al al ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala naga noonu bokk na ci taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy Hisham al-Wasiti bi rahimahullah ak imam Shu'ba moom mooy ibn al-Hajjaj ak Mis'ar ak Sufyan ibn euh, Sa'id ath-Thawri rahimahullahu ta'ala ak Khalid ibn Khalifa ak ñeneen rahmatullahi alayhim imam euh, bokk na ci tamit maanaam imam Ahmad ibn Hanbal nee na thiqatun sabt ku dëgër la yi euh, mi ngi génn àdduna 122e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala moom mu ne haddathana Yazid ibn al-Faqir mhm. euh, te moom mooy Yazid ibn Suhayb al-Faqir rahimahullah maa ma ko Yazid ibn al-Faqir rahimahullah Abu Usman al-Kufi moom waa Kufa la mhm. moom kon du waa Basra du waa Waasit waaye waa Kufa la euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom Yazid al-Faqir rahimahullahu ta'ala moom noonu la gën a siiwee maanaam mooy dafa siiwee ci al-Faqir Euh, rahimahullahu taala moom mi ngi euh, euh, dañ koy dàkkantele comme niñ ko waxee léegi Abu Usman bokk ci waa Kufa waaye dafa mujj dëkk Makka maanaam gannaaw ga Makka la maanaam comme Kufi la Abu Usman al-Kufi summal Makki rahimahullahu taala dégg na ci Sayyidina Jaabir ibn Abdullah mooy waa Makka Jaabir ibn Abdullah ak Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri mooy waa Madinatu ko waa Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wa salaam nag Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari ak Seydina Abu Sa'id ibn Sa'd ibn Maalik ibn Sinan eh, al-Ansari radiyallahu ta'ala anhum jamii'an eh, kon eh, Mis'ar ak al-Mas'udi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuufi yu ne ñoom ñu ëpp lu ñu solo ci moom rahmatullah alayhi ngir ne moom waa Kuufa la Euh, moo tax waa Kufa yi ñoom ñoo ëpp lu ñu solo ci moom bokk na ci sëriñ yi gën a mag ci sëriñu imam Abu Hanifa rahimahullahu euh, ta'ala naka noonu dem na gàddaay dem fee fekke ji Seydina euh, Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dem taqoo ak moom mu ne qaala nena haddathana Jaabir te moom mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma mooy Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala moom baayam mooy Abdullah ibn Haram niñ ko gisee woon euh, dakantaram nekk Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad euh, mi ngi génn adduna ci soixante-huitième wala soixante-treizième année mooy li gën a siiw muy li gën a dëgër ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, li nga xam ne moom la ñu waroon a leeral te leeraluñ ko ci euh, Yazid ibn Suhayb al-Faqir Yazid al-Faqir bi moom mooy ne euh, imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom hmm. rahimahullahu ta'ala hadith mi nekk ñu ci kutubu sitta hmm. maanaam imam ibn imam at-Tirmidhi moom moo solowul ci moom rahimahullah amma sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mi ngi euh, moom mi ngi musnadam mooy mil cinq cent quarante hadith euh, imam al imam Muslim rahmatullah alayhi ma dëppoo nañ ci cinquante-huit ci ay haditham amma imam al-Bukhari ta'ala euh, moom mi ngi wéetoo ci vingt-six hadith ci ay hadith Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu imam Muslim mi ngi wéetoo ci cent vingt-six hadith ci hadith Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom annahu maanaam euh, suñu càllale gi mm, boo xoolee euh, euh, càllale hadis bi li ko daanaka moom mooy càllale hadis bi nga xamante ne moom la ñu njëkkoon a indi sauf waaw ci Muhammad ibn Sinan maanaam moom lañ la waxoon ne ndax càllale googu bu mu njëkkee ñëw ci kitaabu tayammum dafa am ñaari càllale yu mu ñëwee ndax dafa haddathana Muhammad ibn Sinan qaala haddathana Hushaym ba pare daal ni ha ah wa haddathani Sa'id ibn an-Nadr qala akhbarana Hushaym mhm. riwaaya Sa'id ibn an-Nadr moom la indi woon mhm. bii paa nag mi ngi doog a indi nag riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu Muhammad ibn Sinan eh, maanaam baat yi ñoom maanaam moom bu boobaa baat yi moom mooy baatam yi moo tax fii la ko indee eh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ooqiite jox nañ ma xamsan juróom juróomi mbir maanaam juróomi mbir yoo xam ne maan la neen tanwiinul iwat muy loolu mooy xamsan juróom maanaam mooy juróomi mbir dégg nga mu ne eh, lam yoo xam ne lam yoo kahul na masi ko jox ahadu kenn min al anbiya yi ci yeneen tii qabli yi lu ma jiitu bu njëkk bi mu ne nusirtu dimbaleef na ma bir ru'bi ci tiitaange maanaam ci tiitaange ci xëbal maanaam rabu muy xëbal dégg nga euh, masirata shahrin ci doxu weer maanaam loolu moom mooy lan moom mooy bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay noonu yu mu war a songu mm-hmm. noonu yooye bu ñu nekkee euh, maanaam diggante moom ak weer ci dox bu bu loolu desee ci yoon wi maanaam foofu la gaa yi commencé di tiit comme ne an wax ne wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba maanaam dafay sànni ci seen xol ak tiitaange ak ak ak maam dañuy da leen di xëbal mm-hmm. maanaam loolu moom mooy li nga xam moom day yóbbu seenu fit loolu moom la borom bi subhaanahu wa taala defal li nga xamante ne moom mooy yeneen dëgg sallallahu alayhi wa sallam naka noonu jullit loolu moom moo loolu moom la am su dee dëggu nañ comme ni ko alquran waxa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu leen di yokkat bu leen bàyyeeku wala tahinu bu leen wala tahzanu bu leen am benn tiis ah, wa antum na leen leer ni yéen al a'law na yéenee féete kaw waaye nag sartu bi leen mooy in kuntum ndeem sax ngeen di nekk ñoo xam ne mu'minuna way gëm ngeen maanaam bu dee gëm googu dëggu ngeen mhm. moom xam ngeen ni yéenee féete kaw seen noonu mhm. waaye am maa nag bu fekkente ne moom bu gaa yi dee tudd sax affaire maanaam bu gaa yi tudd rek nga commencé tiit maanaam loolu moom mooy yow waaw yow yaa yaa def liñ lay duma mhm. dégg nga maanaam te loolu sax xeex sax loolu bokk na ci règle yu mag yi mooy euh, mooy maanaam am fit maanaam ñaare léeg-léeg du ci ëpp doole mooy gañ xeex bi mais ki ëpp fit lu ci ëpp mooy gañ xeex bi dégg euh, loolu nag le fait mu nekk weer diggante weer kese loolu nag li nga xam ne moom lay tekki moom mooy ne euh, weer waxoon nañ ko comme al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah waxoon ne dafa fekk ne noonu yenente bi sallallahu alayhi ci jamono weer mooy li gën a ci li muy mën a dox pour yegg si ci ñoom loolu lay tekki moo tax dégg nga mu ne nag kon loolu euh, tiitaange googu yenente bi sallallahu alayhi wasallam na man am naa ko mu ne te yenente yu njëkk yi joxuñu leen ko woon wajooy la defeef naa lii ñeel ma al ardu suuf si masjidan muy bërëbu jullikaay wataaw muy bërëbu sujjóotukaay maanaam dañ koo tuddee bërëbu sujjóotukaay waaye bërëbu jullikaay lay tekki watawuran ak bërëb boo xam ne dafa laab laabalaate te moom mooy mëneef na cee tiim hmm. loolu gisoon nañ ko gisoon nañ ta li nga xamante moom mooy maana yi nga xam ne moom la lamboo te gisoon nañ ci kon maanaam ne suuf si pàkk la koo xamante ne mëneef na cee tiim boo gisoon nañ tamit ci kitaabu tayammum suuf yi nga xamante ne mëneef na cee tiime ak yi nga xamante ne mëneef ci pàcc yi nga xam ne mëneef na cee tiime hmm. bokk na tam ci li nga xamante ne gisoon nañ ko ci kitaabu tayammum hmm. mooy ne euh, hadith bii day dëgëral waxu jumhur te moom mooy fuqaha u maliki maliki yi ak xanaa hanabila yi rahmatullahi alayhim ci ne euh, suuf maanaam ci ne ci ne ndox maanaam ñetti xaaj la tahuur ak taahir ak najis maanaam lu laab tey laabalaate ak loo xam ne laab na waaye du laabalaate ak loo xamante ne sobe la ngir ngir ne lan ndox moo xamante ne maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii dafa ne suuf si defaloon nañ defal nañ ma ko muy laab tey laabalaate mm-hmm. loolu li muy tekki mooy lan mooy yeneen yu njëkk yi alayhimu salaatu wa salaam suuf si laaboon na pour ñoom ndax duñ leen wax ne sobee laal na seen yére ngir ne suuf laal takk na seen yére waaye mënuñu ci woon a tiim maanaam mënul woon a laabalaate kon bu boobaa ñu gis ne am na teqantal diggante lu laab te laabalaate ak lu laab kese maanaam loolu euh, gisoon nañ ko ak yeneeni masala yoo xamante ne rotoon na ci loolu walillahi alhamdu wal na mu ne wa ayyuma bépp saa yoo xamante ne ci bépp kenn ci rajulun ci ab waay min ummati ci sama xeet adrakathu boo xamante ne dab na ko as-salaatu julli fal yusalli na julli maanam kon lii li muy tekki mooy fu la julli fekk na nga julli maanaam munoo layee du fii bërëb bi non na fay julli non mais c'est que maanaam bërëb fu la julli fekk mën nga bu fekkente ne julliwuloo lenn moom mooy tax doo mën a julli moom mooy ne maanaam bërëb bi dafa nekk loo xam ne lépp sobee nee na te amoon dara loo teg ci kaw loolu rekk moo la mën a teree julli te loolu mbooloo mu ëpp ci bu bëri ci fuqaha u maliki rahmatullahi alayhi nee nañ garaawul dégg mën ngaa julli te loolu du yàq julli mm-hmm. kon nag euh, bu boobaa dégg nga li nga xamante ne kon loolu lañ ci xame mm-hmm. mooy ne julli euh, hatta subhaanallah même julli ci kanamu xërëm nii bu fekkente ne julli da ngay julli ci kanamu xërëm Euh, te yaa ko tey wala ci mu bàmmeel bàmmeel a ngi nii nga ñëw taxaw ci kanamam tey ko di julli te fekk julleeloo bàmmeel bi ah wala boog julleeloo xërëm bi hatta loolu sax maanaam soo jullee liñ mën a wax mooy xaraam na waaye julli gi moom baax na parce que am na différence mm-hmm. entre ju mbir mi xaraam na ak julli gi bon maanaam baaxul wérul hatta ci sën mm-hmm. sën mm-hmm. ah xam nga sën fi ñuy sànni mbali bi voilà décider hatta foofu mu nekk na faa julli maanaam foofu laal maanaam fekk na nga julli maanaam amuloo laye lenn ba ne doo julli loolu nag moom maanaam awaam yi ñoom duñ ko waaye loolu moom mooy li nga xam ne te yii maanaam bërëb place bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi xa indi waat xadis bi fii nii mu ne wa uhillat te daga ne def na lii ñeel ma al-ghanaim mang yi maanaam li nga xamante ne tey bu ñu demee xare ji li nga xam ne moom lañuy ñuy mang ci ci toolu xare bi loola euh, dagan na euh, daganal nañ ma ko mm-hmm. mu ne wakaanate nekkoon na annabi yu yenent yenent yi ab yenent mm-hmm. alayhi salaatu wassalaam yub'atu def naan def na ko ya daan defoon na ko yabal ilaa qawmihi ci ay nitam ñi xaassa ci lu jagoo maanaam mboolem yenent tey bu amoon ab yenent lion waa Paris bokkuñu ci yenent boobu ñoom Paris dañuy xaar yenub yenent ñëw mm-hmm. maanaam naka noonu bu fekkente ne tamit euh, amoon na ab yeneen maanaam fi mu toll nii jamono jii nii maanaam bu jam moom bu fi bu toxoo rek bu làqoo rek maanaam ñi ci des maanaam ñii ñëw concerné wu leen hmm. maanaam ngir ne ab yeneen dañ ko daan yabal ci ay nitam dong hmm. loolu nag bu boobaa mu ne waaye nag ba booy su man yo yabal nañ ila naas jëm ci nit ñi kaafa ñoom ñëpp te loolu moom mooy ah, nit ñi jinni ñi ñëpp dugg ci biir hmm. ndax euh, borom xam-xam yi tamit rahmatullahi alayhim dañuy wuute ndax naat maanaam ndax jinne yi mën a dugg dañuy duggaale ci biir mhm. maanaam loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci maanaam ngir ne maanaam buñ naan nit ñi mooy les gens mbooloo mi yëpp maanaam ñoom ñëpp ci dugg maanaam bu boobaa euh, nit ñi ah, ci wax ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne même taa jinne yi dañ ci daal di duggaale mhm. te am na ci yeneen i yoo xamante ne waxaale na ko maanaam jinne yi ak nit ñi ñëpp ci lañ ma yabal ci ñoom te. yeneen bi sallallahu wa sallam dañ koo yebal ci mboolem mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nit ñeeg jinne yeeg malaaka yeeg garab yeeg rabu àll yeeg euh, microbe yeeg lépp sallallahu wa alihi wa sallam moom la borom bi subhaanahu wa taala yebal ci mbir waaye nag lii tamit maanaam mu leen futa wax ne maam Adama alayhi ana fan lañ ko yebaloon bu boobaa dañ naan maam Adama moom moom rek ko fi nekkoon moom ak i doomam kon ci nitam ñi rek la nekkoon bu fekkente ne yent yàlla noox la alayhi salaatu wassalaam moom it dafa fekk ne nitam ñi doom bu ñoo nekkoon ci dëkk bi maam mhm. ci adduna bi loolu tamit kon maanaam dafa tombe mhm. waaye nekkul ne loo xamante ne dañoo namm ci yabal ko ci mboolem adduna bi mhm. amma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo namm ci ko ci mboolem adduna bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa ootituta joxef na ma ash-shafaata ramm mooy ramm bu mag bi yawmal qiyaama moom moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko jago loolu bokk na ci lii màggal di wane yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy gën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam ndax bis boo nga xamante ne ci la ñuy xamee ku gën kan ak kan la ñu gën maanaam bis boobu nga xam ne foofu rek lay nag du leere avant foofu foofu rek rek lay leere maanaam segam foofu nag lay leere te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy kii taxaw ram mu jaam ñi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu war leen a mën a àtte ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem ajjana ci ram moom la ñu duggee ajjana ci barkeem la ñi nga xam ne ñoom ñooy dem sawara weddi gën ko weddi moo tax ñuy dem sawara loolu mooy wane ne dëgg-dëgg kii mooy gën di mbindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon nañ ko comme niñ ko gisee léegi ci hadith numéro 335 dina ko indiwaat ci hadith numéro 3122 imam Muslim indi na ko hadith imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 432 ak 436 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 14264 wa ashaabu kutubu sitta kon ah, ñi nga xamante ne eh, ñoom ñett rek ñoo ko ci indi imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne mu ne baabu nawmil mar'ati fil masjid baabu buntu nawmil mar'a maanaam nelaw gi nga xamante ne moom la jigéen ji di nelaw fil masjid ci jàkka ji maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala day leeral ne euh, kii di jigéen moom mën naa nelaw ci biir jàkka naka noonu mën na faa nekk su fekkente ne amul fenn fu mu dëkk maanaam amul fenn fu mu nekk jàkka ji mu nit nu ko ci aménager benn bërëb boo xamante ne foofu lay dëkk foofu lay ne ngi la moom mooy li nga xamante ne moom la namm di wax ci euh, buntu bi maanaam di leeral ne ci bunt bi ak buntu bi nga xamante ne moom la ñu jëm maanaam mooy bi ci tegu yépp imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ci leeral ne jàkka du maanaam rek maanaam jullit bi këram la hmm. bu fekkente ne nag te lii bokk na ci lii leeral ne nit it ma def na koo rok ci jàkka hmm. ndax bu fekkente ne mën na faa nelaw maanaam te man na faa dëkk li muy tekki mooy comme ni mu dajanee ñu ñu rob ko ci Eh, ci ci fu mu dëkk mhm. maanaam këram xam ngeen ni nit mu nekk na koo rob këram mhm. waaye nag nit maanaam mënuñu jël ab kër rek ne dañ fay rob ni ñu ko day daal di soppee ko nekkub armère mhm. naka noonu mënuñoo jëlub jàkke rek ni ku ñëw rek nañ ko ci rob ndax bu boobaa day daal di soppale ko nekkub armère waaw loolu moom eh, loolu du mën a ne waaye bu fekkente ne ay cas particulier la mooy ay ponctuel loola dana mën a nekk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee te noonu la ñu rombe woon masala bi ci hadith yi nga xamante ne ñoom la ñu romboon ci suñu jotaay bi ak suñu ñaari jotaay yi la weesu wa lillahi alhamdu wal minna qaala hadda bil isnaad al muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Ubayd ibn Ismaa'iil te moom mooy Ubayd ibn Ismaa'iil al-Qurashi al-Hubaari rahimahullahu ta'aala mooy Abu Muhammad al-Kuufi mooy dàqantalam waa Kuufa mi ngi génn àdduna deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci siqaat yi nga xam ne ñoom ñooy ay taabi'i taabi'i lañ hmm. ah, rahmatullahi alayhi moom imam al-Bukhari dong moo soloo xadisam te mi ngi soloo ci moom quarante-neuf xadis hmm. maanaam ci ah, ci kutubu sitta ba mu def moom ci Sahih imam al-Bukhari rek ngeen di gis turam ah, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abu Usama te moom mooy Hammad ibn Usama ibn Zayd al al-Qurashi rahimahullah moom mooy tamit Abu Usama al-Kufi rahimahullahu taala xam ngeen ne Hammad comme niñ ko waxee woon na Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama ñoom ñaar waa Basra la ah Hammad ibn Zayd ibn Dirham ak Hammad ibn Salama ibn Dinar ñoom ñaar waa Basra la amma Hammad ibn Usama ibn Zayd moom waa Kufa la rahimahullahu eh, taala eh, mbokk na ci siqaat yi rahimahullahu taala di imam waa Kufa rahimahullah moom comme le al imam ibn al-Ajli wax rahimahullah mi ngi génn adduna ci deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru Shawwal ki nga xamante ne moom moo jullee moom moo ko jullee mooy Muhammad ibn Isma'il euh, ibn Ali al-Abbasi euh, rahimahullahu ta'ala waaye loolu mooy la imam al-Ijli wax rahimahullah amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom dafa ne ci Zul Qa'da ci la génne adduna ci jëmmi at boobu mooy deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi amoon quatre-vingts ans bi nga xamante ne mi ngi génn adduna rahimahullah moom kon hadisam euh, itam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Hisham te moom mooy Ibn Zubayr ibn al-Awwam rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Abul Munzir dañu wax tamit Abu Abdullah wala Abu Bakr al-Madani rahimahullah mi ngi géggane adduna soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imaamu tamit bokk ci waa Madinatul Munawwara imam yu mag yi rahimahullah Euh, hadith bi tamit ñu ngi ci kutubu sitta muy waa kër Seydina Aboubacar radiyallahu anhu naka noonu noonu la nekkee tamit waa kër Seydina euh, Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ndax moom mooy euh, mooy Hisham di doomu Urwata ibn Zubair di doomu Zubair ibn al-Awwam ah di doomi Khuwaylid maanaam kon muy waa kër tamit Sayyidat Khadija radiyallahu anha Khadija mooy bintu Khuwaylid ah radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu noonu la nekkee tamit maanaam waa kër Seydina kon noonu mooy waa kër Seydina Zubayr ibn Awwam naka noonu noonu la bokkee Seydina Khadija radiyallahu anha noonu tamit la bokkee ci kan Seydina Abubakar radiyallahu ndax moom mooy Urwa di ibn noonu Hisham di doomu Urwa ibn Zubayr mm-hmm. Urwa boobu yaayam. mooy sayyidat ah, Asma Asma di doom sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anil jami' muy kon borom baax di doomi borom baax maanaam dëkk fu baax te kon li nga xamante ne mooy mbaaxam ak sell sell nekkul loo xamante ne lu mu for la maanaam dafa nekk loo xamante ne daf koo xam te seen kër noonu la ñu mel radiyallahu ta'ala anhu an abi mu jële ko ci baayam te baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta moom mi ngi gane adduna ci njaalbeenu xilaafatu Seydina Usmaan ci vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu maanaam ah, xilaafatu Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu muy vingt-quatrième année mi ngi génn àdduna bi sallallahu alayhi muy jamono mooy vague boobu nga xamante ne ci comme Sayyid ibn Musayyib bi ñu waxoon léegi rahimahullahu taala ak ñu bari bari ci jamono jooju nga xam ne dañoo bokk génnandoo àdduna Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñëpp ñu bokk ci fuqaha as-sab'i rahimahumullah moom kon. Euh, mu nekk tamit jaamukatu yàlla bu mag moom lañu ñu daggoon tànk bi fekk muy julli ñu dagg tànk bi te yëgul ne dagg nañ tànk bi mu julli ba noppi te loolu tamit jombut ci moom ndax baayam it muy ba muy mu noon magam bokk Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam loolu na ko daan fekk mu nekk ci biir kaaba gi di julli euh, benn waaye gis ko comme moom bu daal julli ni mu daan mel mooy day mel ni am maanaam ab ab ab ab kii statue bu taxaw ba picc yi sax dañuy ñëw di tegu ci bopp bi di taxaw foog ne statue la tellement que maam bu daan julli noonu daan jullee benn naafiq gis ko maanaam daan ne kii day day kii day ngistal rek ah fekk mu nekk ci Kaaba julli yi day ngistal rek dem jël ndox mu tàng baxal ko dem sotti ko mais bi mu paree julli ci la yëg ci ci la doog a lakk maanaam lakk na maanaam mais bi muy julli yëgu ko loolu tamit day wane ne maanaam ñoom ñi nga xam ne noonu la ñu euh, meloon maanaam ñu ngi loo toroxloo seen borom subhaanahu wa ta'aala nga xamante ne noonu lañ doon delloo ci borom bi bu ñuy julli noonu la ñuy fasee adduna bi ci jamono ji nga xam ne ñu ngi julli maanaam fàtte nañu lépp yàlla rek la ñu nekkal subhaanahu wa ta'aala loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu yàlla nañu yàlla may boobu de teewlu ana Aysa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ki nga xam ne mooy ñetteelu ki mu denc sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mm-hmm. moom mooy ki nga xamante ne moom moo li ëpp ki ëpp li mu solo ci ay hadith ci soxna yi ci jigéen ñi ci lu ñu jooyal maanaam te moom mooy nu mu ngi solo deux mille deux cent dix hadith mm-hmm. yoo xamante ne euh, imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhi dëppoo nañ ci indi cent soixante-quatorze ci ay xadisam amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci cinquante quatre ay xadisam imam Muslim wéetoo ci soixante neuf ci ay xadisam radiyallahu ta'ala anha nit ku sell di doomu ku sell di nga xam ku dëggu ko di doom ku dëggu ko di soppe yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di doomi xaritam bi radiyallahu ta'ala anhuma moom muy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala kon xadis bi euh, euh, kon euh, xadis bi dañuy gis ne waa Kufa ñoom ñoo ko solo te moom mooy ñoom ñaar njëkk ñoo Ubayd ibn Abu Usama mm-hmm. ñoom ñaar waa Kufa lañ amma ñeneen ñi ci def ñoom waa Madina lañ maanaam waa Kufa ñoo jàngee hadith bi ci waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ne am na ne walidatan dafa am benn euh, xale maanaam ku jigéen maanaam walida ci lu cosaan maanaam ci xale bu jigéen lañ koy wax maanaam gone mm-hmm. waaye fii dañ koo wax ngir ne jaam bu ñu goreel la maanaam comme tey bu naan sama jànka bi xam ngeen yéen a ngi dégg léeg-léeg naan ah sama jànka bi wala sama gone loolu buñ ko waxee tegtalewul ni kii gone bu tuuti la maanaam maanaa boobu rek la ko waxe ne kook kaanat dafa nekkoon koo xamante ne sawda ah, ah, dafa ah, nekkoon ku ñuul mhm. nekkoon moom li xëyin dëkkoon maanaam mais ci benn koñ boo xam ne min arab ci arab yi la bokkoon mhm. fa ataquha ñu daal koy goreel fa kaanat mu daal nekkoon maahum e, di ànd ak ñoom maanaam kon moom li nga xamante ne moom mooy li ko dal e, moom mooy ne dafa nekk koo xamante ne e, dafa dañ koo goreel maanaam jaam la boo xamante ne bu ñu goreel la lool moom moo taxoon mu nekkoon ak ñoom kon loolu day daal di dañuy gis ne ci lislaam daa iman dafa am ñoo xamante ne ay jaam lañ yoo xamante ne Eh, maanaam dañ leen a gorante loolu dafa bari woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamante ne dañuy nekk ay jaam ba pare ñu gorel leen eh, mu ne daal di nekkoon ak ñoom fa qaala mu mu daal ne fa xarajat mu daal mu daal di génn sabiyatun ab gone maanaam ab gone xale maanaam lahum ñeel leen alayha fekk mu nekkoon ci kawam eh, wishaahun Euh, maanaam wisaax euh, mbajj lay doon maanaam xeetu mbajj la gu ñuy gu ñuy muuroo gu ñuy gu ñuy gu ñuy gu ñuy euh, tegoo mm-hmm. boo xamante ne bu xonq la mbajj moomu nga xamante ne moom la moom la yoroon mu nekk min mu nekk loo xamante ne min su yóorin mu nekk loo xamante ne kon maanaam ci xeetu soie la maanaam moom lañ ko defaree woon mbajj moomu bañ ko ko bañ ko defee nee na fa euh, fa wadaat nee na xaalat nee na fa wadaatu mu daa di koy waddal mu daal di koy waddal mm-hmm. aw wala wakaa waqaa minha lii maanaam sikki sàkk la mm-hmm. boo xamante ne ki nga xamante ne moom moo solo xadis bi moom moo xamatul ana lan lay maanaam lan la mhm. maanaam moom mooy wa moom mooy aw waqaat euh, moom waqaat minha moom moo rotee ci moom mhm. euh, moom bi mu rotee bi mu rotee ci moom mhm. euh, mu ne fa marrat mu daal di romb bi ci moom xudayyaatun xudayyaat maanaam pluriel la ci xada a xada a moom mooy am picc la moo xamante ne picc mu soxor la bu tudd milan Euh, picc moom moom moo moom moo euh, xeetu ciili la mm-hmm. waaw wala boog ñoon wala ndëbin xam nga xam ngeen ndëbin waaw picc mu ñuul la ah te ñuul loolu mooy euh, loolu moom mooy xadda ah mu daal di rom maanaam woo woote moom mul kan mm-hmm. moom comme dafa sànni woon moom dafa tëddoon maanaam mu defekkoon dafa tëddoon ba mm-hmm. xasibat mu ñuul daal di koy lax man ak ndawal maanaam ñoom ñu jàppee ni rek kon ku dee la parce que xam nga ni mu tëddee noonu eh, ndëbi nii ñëw romb ko jàppee ko ku dee fa xati fatfu ñu daal di koy ñu daal koy cof dégg nga xaalat ah, ah, mu ne fal tamasuhu eh, ñu daal koy lambatu falam yajiduhu te daj dajuñu ko maanaam ñu daal di lambatu ndax yére bi ñu dem xam nga mu la ndax der la woon moo tax comme der lañ ko defaree woon mu daal di am ci kaw ay lu loolu foo déggee wisaax loolu lay am maanaam der lay doon boo xamante ne day am ay euh, xeetu perles précieuses mm-hmm. ñoom noonu lañ daan loo yu yuñ daan sol la nee na ba nga xamante ne euh, ñoom nag dañoo foogoon ne kon lu dee la mm-hmm. ndax waa ji dafa tëdd daal di yëkkati maam daal di koy daal di koy teg maam da koo teg ci wetam mm-hmm. gaa yi nag ñoom ñu foog ñoom ñu foogoon ne ñu foogoon ne euh, dafa dee maanaam ñu foogoon ne eh, lii yàpp la daal maanaam lu dee la loo xam ne xam nga ñoom du ñaare dañuy faral di fekk ci li maanaam wala yu mel noonu dañuy daal di faral di fekk médd ñu daal koy jël maanaam ñaare loolu dañuy faral di fekk lu mel noonu moom nag ñu foogoon ne loolu tamit ci médd gi la bokk ñu daal di ñëw rek cof ko yéegi di yóbbu ñu ko yóbboo euh, dégg nga nee na xaalat mu ne maanaam yi nag fal tamasu ñu daal di koy wër falam yaji duubu ci fekkuñu ñu dajuñu ko maanaam wër nañu ñu wër affaire bi gisuñu ko maam foog ne waa moo ko sàcc ndaw si bokk ndaw see ko càpp xaalat mu ne fattahimuni ñu daal di may tuumaal bi ci moom maanaam ñu jàpp ne moom moo ko sàcc xam ngeen ni loolu léeg-léeg am maanaam benn concours de circonstance am benn affaire boo xew gaa yi foog waa ji da gaa yi sàcc nañu mm. wala boog waa bi mbir mi pexe mm. ndax xam ngeen ni yëre yi xeetu yëre yooyu comme dafa am ay perles précieuses yu nekk ci biir mm. day daal di cher te comme der la yoo xam ne dañ koy wulli tamit maanaam day daal di am valeur waaye xam ngeen ba ci yére yi der ba ci ñun ñi mhm. yére yi der ah, léeg-léeg day am yenn xeetu valeur mhm. loolu nag gaa yi nag daane ah saay yow yaa ko sàcc xaalat ñu ne nag fa tafiqu mhm. ñu daal di daal di jóg nag nee na yu fattashu na ñu commencé di luññitu xattaa ndete fattashu ñu daal di luññitu sax ba ci xubulaxaa ci awram maanaam daal di commencé naan ko xaalat dañuy lambatu nañ xool fan la nekk nangam nangam ah di dégg nga di di maanaam palpé ko daal mm-hmm. mooy loolu mooy palpé ko mm-hmm. maanaam ñun koy palpé ba palpé sax awram mm-hmm. dégg nga euh, xaalat mu ne maanaam loolu tam day wane maanaam léeg-léeg yéeféer ni ñu mën a ci alal maanaam ba nga xamante ne euh, euh, léeg-léeg waaw yéeme na daal maanaam li waaw doxalin wi daal sans commentaire la comme niñ koy waxe xaalat mu ne wallahi waat naa ci yàlla inni naka man la qa'imatun maanaam aji nekkoon la aji sax laa woon maahum ànd ak ñoom is ba nga xamante ne marrat rombon na alxuddaaya al alxudayaat alxudayaat moom mooy xeetu ciir yooyu muy ndëbi bi mm-hmm. euh, fa alqathu ñoom maanaam fekk moom mu sànni ko mm-hmm. qaalat mu ne fa waqaa mu daa di rot baynahum seen diggante kaalat mu ne euh, maanaam lool moo tax ñoom biñ ñëwee di euh, ko sànni gaa yi ñëw jël ko maanaam seen diggante ñoom diggante Eh, ci ci picc yi la ñoom ñu na qaalat mu ne fa qultu ma ne hada lii alladi mooy li nga xamante ne itta itta ittahamtumuni moom ngeen may tuumaal bi ci moom mhm. lii daal ngeen may tuumaale maanaam mu expliquer leen mi situation bi demee mhm. nee na fa jaat mu daal di dikk ila rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi loolu xewee ñaaw lool ak na mu métti métti waaw zaamtum ngeen njort ngeen yéen nag waaw lii ngeen njort mm. ngeen am looleen waxeej mooy zaama mm. maanaam comme ni zaama alladhina kafaru alla yub'athu mm. maanaam yéeféer yi nee na ñooy voilà ne duñ leen dékkal loolu mooy zaama maanaam ne ñoom ngeen neey wa ana te fekk man minhu ci lii ngeen di wax di di di di di wax ko man bari un bari ku ci deñ laa maanaam mooy sàcc ma mbir mi mm-hmm. huwa Ah, te loolu mooy zaawa zaahuwa maanaam lii mooy lii rek maanaam li xew exactement mooy lii ma leen nettali moom moo xew mm-hmm. qaalat mu daal ne fa jaa at mu daal di dikk ila rasulillahi ñëw ci ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam fa aslamat mu daal di tuub dugg ci lislaam mm-hmm. maanaam ah, nañu doxaleen moom ñaaw ga mu ñaaw moo tax ah, moom daal vraiment gisutul ne mën naa nekk ñoom parce que xam nga bu ñu demee ba di ko luñutu ah di dem di xool bay làmbatu ay kanamam maanaam kanamam li muy tekki mooy Euh, mooy awraam mm-hmm. loolu mooy kanamam mm-hmm. maanaam xam ngeen ni wolof bu dee sa kanam maanaam kanam mm-hmm. euh, bu dee bu bu dee eh, li visage xar kanam lay wax wolof xar kanam lay wax waaye bu ne kanam mooy awraam voilà <laughs> bu dee bu dee digg ginnaaw muy digg ginnaaw bu dee gannaaw mooy mooy awra ji ginnaaw loolu lay tekki maanaam loolu itam dafa mot a bàyyi xel ci eh, waxin yi maanaam eh, xëy na ñu dégg wolof yi du leen soxla mais dégg wolof soo nee eh, kanamu diw wala nanga wala yooyu <laughs> day da da koy choqué en fait da nga de <laughs> voilà <laughs> dégg nga lii tamit mu nekkoon nag bi mu dikkee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di tuub dugg ci lislaam mm-hmm. lii bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy làquwaayu nit ñi maanaam ba nga xamante ne euh, nit ñi ku jaaxle fenn ku tiitee fenn ku maanaam da ngay dem làqu ci ginnaawam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu dara waralu ko loolu rafet jikkoom mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na tamit ci liñ ciy xame mooy ne léeg-léeg mbir mën naa xew nga nga jàpp ne lii lu bon la ci man fekk lu baax la maanaam ngir ne xew-xew boobu bu duggoon xew-xew boobu wo ndaw soosu du ñëw tuub si dugg ci l'islam voilà dégg nga kon loolu tamit beneen mbir la mu ne qaala wax na Aysa sayyidat Aysa radiyallahu ta'ala anha mu ne fakaana mu nekk laha ñeel ko euh, xibaawun ab xayma maanaam boo xamante ne euh, xibaa mu xayma la boo xamante ne bu ñu defaree euh, leen la dégg nga wala wala boog leneen rek loo xamante ne tissu lay doon mm-hmm. loolu moom mooy xiba euh, fil masjid ci jàkka ji ah xayma non xayma mooy loo xamante ne xeetu euh, tànt la mm-hmm. mooy tànt xayma mooy tànt waaw mm-hmm. dégg nga fil masjid ci jàkka ji aw wala boog euh, mu daal di wax xif sun ak néeg su ndaw maanaam boo déggee ñu naan xayma moo tax mu wax xayma aw maanaam xibaa ut aw xifshu hmm. maanaam mooy euh, néeg su ndaw lay doon xam nga xayma euh, kuy gis ci désert bi naar yi léeg-léeg da leen di dañ koy def maanaam mooy seen xeetu néeg yu ndaw yooyu ñuy def ci kii mu nekk tissu wala ñu koy def par di ko defaree bâche wala yu mel noonu loolooy xayma hmm. maanaam ñu defal ko ko ñu sampal ko ko fil masjid ci imam ci masjid jàkka ji maanaam lii tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lay tegte la mooy la tax imam al-Bukhari Euh, rahimahullahu taala indi hadith bi mooy ne buñ ko fa defalee tàntam mooy fa lay nekk ni maanaam mais loolu mooy de manière provisoire maanaam nit ki du dëkk ci jàkk ji daa iman loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañu ci maanaam ndax loola dagan na waaw wala déet imam Malik a imam Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ koo sib maanaam euh, dañoo sib surtout imam Malik rahimahullah nit ki dëkk ci jàkk ji noonu amma su fekkente ne nag euh, am na feneen fu mu a dëkk loolu garaawul maanaam maanaam loolu ci lañ koy sibe hmm. mais maanaam mu fay nekk di fa nelaw di fa mu mel ni di fa faj ay aajoom ak yu mel noonu te it day ngir tamit daw gi ñuy daw mu ñàkk fa teggin hmm. maanaam ngax xam nga nekk ci jàkk dafa am ay teggin yu mu laaj hmm. waaye daa ima ngay sàmmonteeg teggin yooyu bëyiwul ñu ko man loolu tamit moom moo tax mu sib ko waaye du jëmmi nekk gi fay nekk ak jëmmi fanaan nga mu fay fanaan ak jëmmi nelaw nga mu fay nelaw du loolu dégg nga mu ne euh, qaalat mu ne euh, fakaan mu ne fakaanat mu nekkoon koo xamante ne ta nii daan na ma dikke maanaam xam ngeen ni euh, buntu bi mu buntu la guy dellu si wax ci teggini jàkka mm-hmm. moo tax mu ne ta nii daan na ma dikke maanaam mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na ndaw soosu daan na ñëw ci moom dena mm-hmm. fa tahaddatha fa tahaddathu mu muy waxtaan indi fa man maanaam ñuy waxtaan parce que sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa lëkk dafa takkoon ak jàkka ji maanaam loolu moo tax mu daan de bu jugee ci jàkka ji ci jumaa ji Nabi sallallahu alayhi wasallam ñëw dugg ci moom bu ko defee muy waxtaan ak moom qaalat mu ne fala tajlisu daanul toog benn jotaay indi fa man majlisan ak jotaay illaa ludul qaalat danan wax na wa yawmal wishaahi min a'aajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjaani maanaam loolu ah, way la bu mu daan way maanaam bayit yi la daan way wa yawmal wishaash wa yawmal wishaahi min a'aajibi rabbina alaa innahu min baldatil kufri anjaani maanaam wa yawmal wishaahi bis bisub maanaam bisub ah, ah, lambaay boobu maanaam sama yére woowee maanaam bis nga xam te ne mu ne boobu rek min a'aajibi bokk ni ci kéemtaani rabbina suñu borom yi ndax lan mu alaa waawee innahu ndax loolu moo min baldatil kufri ci dëkk yéeféer yi an jaami ci la mu musal maanaam loola tax mu musal ma ci dëkk yéeféer yi maanaam mooy ndaw ci jëmmi boppam gis na ngëneel googu nga xamante ne moom la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala defal ànd ak ne maanaam dëgg def nañ ko loo xamante ne lu doy waar la mm-hmm. waaye malgré loolu maanaam moom moom li muy retenir mooy lu positif li loolu itam mooy li nga xamante ne moom mooy doxalinu jullit maanaam bu amee lu ko dal wala lu yegg ci moom moom na na xool rek ni xéewal ci lu wàll gi nga xam ne mooy lu positif la mm-hmm. maanaam nga retenir loolu mu mu bàyyi la ci def mm-hmm. dégg ndax xam ngeen ni amul benn xéewal bu ëpp ñu musal la ci dëkk yéefér mm-hmm. gaa yi yéefér yi qaalat wax na Aisha radiyallahu anha fa qultu ma wax la ñeel ko ma sha'nuki ana lan mooy sa mbir ba nga xamante ne laa taq'udina doo jekki may ànd ak man maq'adan euh, ak ak ak ak ak ak ak jekki maanaam mooy boo doo toog benn jotaay illaa ndere kulti nga wax haaga lii lu tax saa yoo xamante ne yaa ngi ne danaan wa yawma luy saahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjaani maanaam yow saa yoo xamante ne toog nga nga wax lii <laughs> ah lu waral lii <laughs> Ah, ah, dégg ah, waaw loolu mooy tamit mooy ne boo fekkente daa amul ñooy koy àndal maanaam mu am benn mbir moo xam ne xamu maanaam mu koy répété tout le temps tax mu koy wax <coughs> maanaam nga laaj ko ko loolu awit ko waxee mu ne fa xaddagat nii mu nettali ma maanaam mu daal ni moo nettali xew-xew bii ne wala gars yi daal wala xale bu ndaw moom moo eh, yoroon eh, yére booba yére boobu xale bu ndaw ba ba mu ko yoree lamba yoo ko man ma gis ko ah, yaa ngi dégg ah, gars yi mu daal di séen eh, kii picc yi milan yi maanaam ni nga xam dañoo soxor ñuy daw fi mu daal di a mbir mi wala boog mbir mi waddee ci moom wala mu sànne ko ba ko sànnee gars yi fekk mu sànnee ko tëdd tëru noonu ñu foog ne eh, ñu foog ne lu dee ñu daal di ñëw cof ko yëkkati dem bañ ko cofee yëkkati dem man gars yi ne man mii maa maa ko sàcc maa ko jël ñu daal di may commencer eh, palper di ma def lu leen di wër mi et cetera tuumaal ma nag loolu ma daal jugee ci loola dem laqatu ji ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuub li mi di lii daal moom moo tax may way tout le temps ma fekk may way nan wa yawmal wisaahi min ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjaani dégg nga tax ma koy way <laughs> hadis imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo solo hadis bi indiwaat na ko hadis numéro trois mille huit cent trente-cinq <laughs> taala mu ne baabu buntu nawmi rijaali nelaw yi góor ñi fil masjidi ci jàkka ji maanaam fii li nga xamante ne moom la hadis bu bii weesu daf ne nawmul mar'ati ba mar'ati buntu nelaw yi jigéen di ji sëy masjid ci jàkka ji waaye fii nag dafa ni naaw yi góor ñi góor ñi ci jàkka ji maanaam mooy bu loolu ñaari mbir mën naa tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxee ko ni bu njëkk bi moom mooy ne yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci buntu bi ay góor la ñuy wax mais du benn jigéen alors que hadith bii weesu ci buntu bi weesu benn jigéen la doon wax muy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne góor ñi ñoom mën nañuy nelawandoo waaye jigéen ñi ñoom. manu ñuy nekk noonu noonu di nelawandoo ci biir jàkke ji mm-hmm. alors que góor ñi mën nañoo nelawandoo ci jàkke loolu muy beneen mbir mm-hmm. maanaam ndax xam ngeen ni jigéen li mu ci intimité góor mënu koo laaj moo tax mënuñoo jël jigéen ñu bari di leen defal ay xayma ah nga xam ne xam nga ndaw si bi mu ñëwee dëkk ci jàkk nekk ci jàkka ji bàyyiwuñ ko mu fay nelaw noonu comme ñi nga xam ne ñoonu la ñuy defal waa waa ashabu sufa waa ahlu sufa ak mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñi nga xam dañoo nekkoon ci keroog jàkka ci benn mbaaru jàkka ji ah nekk fa noonu ñoom ñëpp ñu nekk ndox mbir mi plein air wala ci kii ñëpp di leen gis mm-hmm. mu nekk rek ker bu ñu leen keral mm-hmm. mu jeex déedéet loolu muy góor yi parce que mais jigéen dafa laaj ay intimité yoo xam ne munuñu koo maanaam munuñu ba pare munuñoo defal képp ku nekk maanaam imaginer fii tey ñu defar quantifié defar quantifié def quantifié bu yàggee jàkk ji day fees mm. alors que bu dee góor ñi lu ñu bari bari bari mën nañoo nekkandoo fii mm. bu julli jotee ñu jóg julli mu jeex après kuy doxi say soxla dem doxi ji ko mm. loolu maanaam différence boobu moo tax imam Al-Bukhârî rahimahullah wuutale ñaari euh, ñaari buntu yi euh, wallahu a'lam mu ne qaala wa Abu Qilaba rahimahullah ta'ala tabi'i siiw boobu an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne qadima dëgmal na fekk ji na ak kuréel maanaam mooy raxtu boo ko déggee diggante ñetti nit la mhm. ak juróom-ñeenti nit mu min okal min okalen ñu bokk ci okal mooy ah, ah, bokk ci ah, xadis mooy xadisu okal muy xadisu orani yu nay la mhm. maanaam partie la gisoon nañ ko mhm. ci kitaabul wudu mooy ne ñoom dañoo ñëw ala nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fa kaanu ñu nekkoon fi suufati ci ci ronu mbaar ga moom la ñu tuddee suufa mooy ña ko nekk ñu naan ahlu mm-hmm. bokk na ama am na ñuy borom xam-xam rahmatullah bi yuy wax ne ahlu waa ahlu tasawuf li tax ñu tuddee leen noonu mooy ahlu suufa moo tax mm-hmm. maanaam ci suufa boobu la jóge maanaam ñooñu nga xam ne dañoo nekkoon ci ronu benn mbaar kerkeraan maanaam foo ne am kerkeraan la mm-hmm. ci jàkkee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amuñu woon maanaam ñoom amuñu woon dara hmm. foofu lañ daan amuñu woon fu ñu dëkk amuñu woon ay kër foofu lañ daan fanaan foofu lañ dëkkoon foofu lañ nekkoon voilà ku am lekk bu mu leen sarax ñëw indi leen wala yu mel noonu léeg-léeg ñu dem jéem indi dara lekk ci dara wala yu mel hmm. mais amuñu woon fu ñu dëkk noonu lañ daan dundee loolu euh, ñeent fukki nit lañ daan nekk ñaare léeg-léeg ñu dem ba juróom-ñaar fukki nit wala léeg-léeg ñu ëpp ko tuuti léeg-léeg ñu gën koo néew. Euh, ñooñu euh, radiyallahu ta'ala anhum ñoom moo tax sahaaba yi ku ci daan am ku ci daan nekk ci yenn jafe-jafe foofu la daan dem maanaam mu mel ni kon dañ ci xamee ni jàkka tamit bërëb la boo xamante ne bërëb làkkuwaayu jullit ñi la maanaam bërëb la boo xam ne bërëb bu central la ci jullit ñi mhm. ku amul foo dem mën ngaa dem maanaam nga dem ci jàkka ji waaye euh, mu bañ a nekk loo xamante ne dañ naan wala wala maanaam fanaanal ci mbedd mi yaa xam déedéet mbir mi du demee noonu mhm. voilà maanaam jàkka jaa ngi fii quand même euh, surtout loo xamante ne provisoirement la maanaam loo xamante ne léegi nii rek la nga fa kaanu man nekkoon kon ci suufati ci suufa bi maam ci kerkeraan googu ci mbaar ma waqaala wax na Abdurrahman ibn Abubakar mooy doomu Seydina Abubakar ibn euh, as-Siddiq radiyallahu mu ne kaana nekkoon na ashaabu suufati ñooñu ñooñu wax suufa al fuqara nekkoon ñi nga xam ne ñooy way néew doole ñi ñooy. mooy nga xamante ne ñooy way ñàkk way ndóol ñi ñoo fa doon nekk ci sahaaba yi taala anhum ñoom dañ xiif yu taara taara taara xiif yu méttee méttee méttee dégg nga dégg nga mu ne qaala bi isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Musaddad ibn Musarbal ibn Musarhad Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustarhad ibn Mugharbal wala boog ibn Murahbal al abu muy Abul Hasan al Asadi rahimahullahu taala di waa Basra rahimahullahu taala nekk ci bokk ci sëriñu imaamu Maalik yu màgg yi rahimahullahu taala comme niñ ko waxee woon doy ci moom tagg li imam al-Bukhari waxoon ci moom rahimahullah ne musaddadun kasmihi sama sëriñ boobu ñu naan musaddad daal moom comme turam la mel maanaam mooy nit la koo xamante ne dafa maanaam musaddad mooy koo xamante ne dañ borom subhaanahu wa ta'aala da maanaam lépp lu mu war ak lu mu war a def fa ko war a waxe fa mu ko war a defee nam ko war a nam ko war a defee ci jamono jam ko war a waxee jamono jam ko war a la koy def maanaam loolu moom mooy musaddad mu ne sama sëriñ boobu noonu la mel musaddad waaw moo tax mu fonk ko lool solo ci moom ay xadis yu bari solo na ci moom trois cent quatre-vingt-dix-sept xadis imam Muslim imam Abu Dawud rahimahullah solo ci moom cinq cent soixante-dix-huit Euh, imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaar maanaam imam at-Tirmidhi solo na ci benn xadis imam an ñaari xadis waaye du seen sëriñ waaye seen sëriñu sëriñ la ñoom ñaar ñi wa ma imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ci moom rahmatullahi alayhi kii ni mi ngi gane adduna ci euh, maanaam ci année cent cinquante yi ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Yahyaa te moom Yahyaa ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan rahimahullahu ta'aala ah, mooy imam hafiz imam bu mag boobu rahimahullah moom mooy ki jombaloon imam Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahimahullahu ta'aala ah, bam ne waaye taalibe mi yow dama ne la woon nga wutal ma ah, gone maanaam nga wutal ma ku may dégg nga mën a waxtaanal rek Ah, ngir ñu mën a waxtaan rek ci ci ci ci xadis yi yow ñuy fàttalante xadis yow nga dem indil ma ab jinne mm-hmm. ah nga kooku ah, eh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan nga xam ne danaan toog te li mu mag ñoom moom Ahmad gis ngeen ni bari mm-hmm. daanaka du dara mm-hmm. waaye moom bu daan toog seen sëriñ la woon kenn du ñeme toog moom ñoom Ali ibn al-Madini Yahya ibn eh, Ma'in eh, Yahya ibn Ma'in xam ngeen ni mel ah, ñoom Ishaq ibn Rahawayh al-Fallas ñoom dañ naan taxaw moom mu daal toog wéeru ga ñuy wax waaw ñun ñëpp ñuy wax ñu ñu muy muy ñu mu leen di déglu ci hadith yi bu ñu waxee ba pare mu ne baax na dem leen moo tax imam Ahmad doon rahimahullah ne bu ma doon solo lu dul yoo xamante ne dañoo yegg ci niveau bi gën a kawe ci kóolute kon ci ñi may solo ñoom juróom rek lay doon te Yahya ibn Sa'id al-Qattan bii ci la bokk. rahimahullahu taala bokk na ci tamit ay jalooreem mooy da daan jàng alquran kaamil bi bis bu jot. kaamil bi da ko daan jàng ba mu dee bokk na tamit ci ay jalaare mooy bis yëpp la daan woor moom des tabaski korite loolu tamit ah ci eh, màggaayam la bokk rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ubaydullah te moom mooy ah, ibnu Umar al-Umari yi maa ndax lan moo koy wane Naafi' mi nga xamante ne nekk ci kanam ok rahimahullah Abu Usman al-Qurashi rahimahullah mi ngi génn adduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu doomu maam sëtu Seydina Omar di doomu Omar doomu Hafs doomu Asim Asim di doomu Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhum ajma'in dégg euh, euh, euh, muy an mu ne qaala nee na haddathanii Naafi' Naafi' mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko goreel maanaam mooy muy jaamu ko yàlla bu mag nekk bokk ci sëriñ Imaam Maalik yu mag yi moo tax sax càllale gën a dëgër ci mboolem càllale hadiis yi comme li nga xam ne noonu la ko Imaam al-Bukhari waxe rahimahullah mooy Imaamu Maalik bu solo ci Naafi' bi mu solo ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu jëli ci Yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ñu ne sax boo ci yokkee imam Shafi'i ak imam Ahmad moom day gën a dëgërati maanaam imam Ahmad sol jël xadis soloo ko ci imaamu Malik imam Shafi'i imam Shafi'i soloo xadis bi ci imam Malik imam Malik soloo ko ci Nafi mu soloo ko ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab mu jël ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom ah waaw moom ci Allah la gënu koo dëgër dégg nga mooy kon Abu Abdullah moom mooy dàkkantalam ah, mooy al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala Euh, moom euh, mi ngi génn àdduna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam no qaala neen axbarani Abdullah moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ndax benn kër gi la maanaam kon waa kër Seydina Umar ñoo solo hadith bi mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Abdurrahman al-Adawi al-Makki thumma al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Athari mu ne annahu nako moom kaana nekkoon na moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy musnad mooy deux mille six cent trente hadith moom mooy musnad moom euh, bokk na ci muksiruna yi maanaam ci gën a bëri mu d'ailleurs moo tegu ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu deux mille six cent trente hadith comme li nga xam ne wal muksiruna fi riwayati al-athar Abu Hurayra yalihi ibn Umar moom Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ci euh, tegu moom euh, muttafaqun alayhi moom 168 hadith la amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo na ci 31 hadith mu ne annahu nak moom sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kaana nekkoon na yanaamu doon nelaw doon nelaw wa huwa fekk moom shaabu mi ngi nekk xale bu góor a'zabu ah, a'zabu mu nekk euh, ak célibataire célibataire maanaam mooy ko amul soxna waa xam ne laa àlla déef ak ñooñ la koo ko ñeel maanaam mooy amul waa mooy amul soxna dégg nga xale bu góor la boo xamante ne amutoon waa kër maanaam ñëw léeg-léeg noonu daan nelaw fii masjidi nabi ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngir ne eh, amul dara lu ko tënk maanaam bu fanaanee ci kër gi ci ci ci ci jàkka du wax dara maanaam mën naa nelaw ci jàkka Euh, am na bokk na kon lii dañ ciy jànge fi fi masjidin nabi ci jumaa yenente euh, bi sallallahu alayhi wa sallam bi da gis ne mawquf mawquf la maanaam ne sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo doon def lii waxul ne yenente bi sallallahu alayhi moo ko def wala moo ko digle wala moo ko daganal wala yu mel noonu waaye hadith bi ak hadith bi ñu weesu yëpp donte loolu la waaye dañ ci xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yëg na ko mm-hmm. ngir ne mënu ko woon a yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ka bañ a yëg ne mënta mhm. bañ a yëg la mais moom fa doon nelaw ah, te moom sax d'ailleurs daf koo askanale ci yeneen riwaaya ci jamono yenente bi sallallahu alayhi te sax jamono jooju la nekkoon ah parce que <laughs> yéen a ngi fàttaliku bi mu nekkee jamono ji nga xamante ne ci la nekkoon jeune boo xamante ne amutoon soxna maanaam célibataire la mhm. période boobu période beneen période ñëw na ci ginnaawam gisoon nañ ko hadith bi ci ci kitaabu talaq ci kitaabul xayd bokk mhm, mooy ba mu fase ba mu weccee soxna si mhm. fekk muy gis mbërëg mhm. di ba yeneen bi meroon sallallahu alayhi wasallam ah ne mooy maa ngi dund ngeen di fooy diine yàlla ji waaw maanaam jamono jooju loolu day ci gis ne kon jamono ji jamono ju jiitu loola la te ci jumaa yeneen bi la amee sallallahu alayhi wasallam fekk mu nekkoon gone ndax moom euh, gone la woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, kon moom sirna Abdul euh, waaye tamit day teg te la na teel soxna teel naa takk soxna ndax bi yent bi sallallahu alayhi wasallam di di moom bi muy tuub di dugg ci lislaam juróom benneelu at bi moom juróomi at la moom gàddaay gi kon mi ngi am euh, mi ngi mi ngi mi ngi amoon fukki at ak benn mm-hmm. ci gàddaay yent bi sallallahu alayhi ñu teg ci fukki at vingt deux ans mm-hmm. bi yonent bi di génn na vingt deux ans jàpp vingt trois ans amoon amul leneen mm-hmm. voilà waaw te fekkoon na mu takkoon soxna nangam nangam mm-hmm. ñoom dañuy teel a takk soxna mm-hmm. dégg nga bokk na kon li nga xamante ne tamit la jàngee ci suñu hadith bi mm-hmm. mooy ne xalelu góor maanaam mooy ne nit ki parce que dafa ni léeg-léeg daan naa fa nelaw gisoon nañ ko yaakaar naa ci kitaabul Ghusl euh, ah gisoon nañ hadith bi daan naa fa nelaw ba pare di gis di di di di gént ci biir jàkka ji damay génn rek dem sangu ji te amul problème maanaam kon léeg-léeg ñu ne way xëy na da gént moo tax nangam déedéet benn dañ naan la gént gi nekkul loo xam ne dafay taxaw kook nelaw yi mm-hmm. gént taxawul ak nelaw bu doon lool la saa yu nit nelawee day gént mm-hmm. fekk mbir mi kon taxawul mm-hmm. ñaareel bi ci def mooy ne euh, mooy ne gént gi loolu yàqul ba tey maanaam pro nekkul problème sauf que boo dee dafa am lu tax ci jàkkee ji dañ koy raxas jeex na maanaam loolu kon hadith bi day tëkkale ne mëneef naa nelaw ci jàkka mhm. waaye comme niñ ko waxe woon maanaam ku mel ne imaamu Maalik rahimahullahu taala moom daf ko siboon mhm. euh, rahimahullahu taala hadith bi e, imaam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 382 imam At-Tirmidhi 321 imam Ibn euh, imam An-Nasa'i 722 imam Ibn Majah 700 cinquante et un imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith quatre mille six cent sept cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf ak cinq mille huit cent trente-neuf euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la hadith bi ràññee ko mooy ne euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solowuñ ko imam abu imam euh, wala bokk imam Muslim rek moo ko solowu maanaam kon mu bokk ci hadith yi nga xamante ne imam al-Bukhari daf ko wiitu ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu muy benn mm-hmm. ñaareel bi ci def moom mooy ne ràññeekoo na ci ne képp ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek nga ko fi indi mm-hmm. Mm-hmm. rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Qutayba ibn Sa'iid te moom mooy Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif al-Baghlaani rahimahullah mooy Abu Abdullah as-Saqafi al-Balkhi rahimahullahu ta'aala Abu Raja rahimahullah uh, maanaam uh, Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah ta'ala moom uh, Qutayba mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xamante ne imam la hafiz la borom xam bu rëy nekk tamit koo xamante ne ku bëri lu mu la bëri fu mu jaar moom lañ doon wax ne moom moo seede seede gi gi gis ne ñun mooy seede bi gën mag gën a rëy bi ñu mën a seedeel imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ngir wax ji mu wax ne tase naa ak jàngkatu alxuraan yu mag yi tase naa ak yu mag yi tase na ak borom xam-xam hadith yu mag yi tase naa ak borom xam-xamu fiqh yu mag yi tase naa ak borom teggin yu rëy tase naa ak ñi nga xamante ne seen dafa leer ak borom xel yu rëy ba ba daan ne waaye ba ma xàmmee ba léegi musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari te ànd ak ni moom imam al-Bukhari rahimahullah taala bi la te moom gis nañu moom Maalik jànge na ci ñoom bokk na ci ñi nga ne bu imam al-Bukhari di solo ci Muwatta day solo day jël hadiisam moom mooy ñeenteel maanaam Qutayba ibn Sa'id waxoon nañ la kat Muhammad ibn Abdullah ibn Mas'ud ibn Qanab al-Qanabi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Ismaïl ibn Abi Uways ah Abdullah ibn Wahb par intermédiaire lay solo wee moom hmm. ñii solo buy solo hadith ci imaamu Malik ci Muwatta hmm. rahimahullah ta'ala su dee dee solo ci lu dul Muwatta rek mën naa jëlee ci ku ne hmm. waaw dégg waaye euh, moom Qutayba ibn Sa'id solo na gis na imam Malik nekk taalibe gis imam Ash-Shafi'i gis na imam Ahmad ibn Hanbal gis na Ali ibn al-Madini Yahya ibn Ma'in Ishaq ibn Rawi ak ngàngoor googu gis na euh, ñaari Hammad yi Hammad ak ñett yi sax nañu wax Hammad ibn Zayd Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Usama gis na ñaari Sufyan yi Sufyan Thawri ak Sufyan ibn Uyayna ñoom ak moom al-Awza'i maanaam gis na ponkal yooyu yëpp gis na leen ba pare gis na waa asxaabu kutubu sitta yépp nekk jàngal na leen ba pare mu wëlbatiku ne mboolem borom ko mi mu mësa tase tase man tase nag ñoom tase nag jàngkatu alxuraan tase nag jaamukatu yàlla yu mag yi tase nag ñi dëddu adduna yi tase nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fukk borom xam-xamu fiqh yi maanaam tase nag ñooñu ñëpp waaye ba ma xàmmeewee ba léegi musuma gis ku mel ni imam al-Bukhari loolu mooy euh, seede mu gën a rëy loolu maanaam ba pare dafa jiital nit a seen ak ñum diw xam nga mu noon bu ne woon ne bu bu ko waxoon noonu mu joyee rek dañ nan mais dadi ñoom ñii ñii ñii ñii ñii ñii ñëpp mos naa ko teg moom waaye kii ma bi ma xam ne ba léegi kii moom mosuma gis ko mel ne bi ku ku ku voilà dégg nga euh, moom <clears throat> kon waa fuqaha waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp soloo nañ ci moom directement ba mu des imam Ibn Maaja imam Ibn Maaja maanaam dafa soloo ci keneen kooku soloo ci moom loolu moo tax bokkul ci Qutayba ibn Sa'id maanaam fekk nekkul ci juróom-ñetteel maanaam nekkul jur fukkeelu ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñeent ñi nga xam ne seen sëriñ ñëpp waa ashaabu kutubu sitta directement imam al-Bukhari soloo na ci moom 308 hadith imam Muslim soloo ci moom 668 hadith maanaam nga gis ni ñu nga xamante ne noonu lañu ko màggale rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim mooy Abdul Abdul Aziz ibn Abi Hazim Abu Hazim mi ngi tuddoon Salama ibn Dinar ah, al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala Abu Tamam mooy dàqatal Abu Tamam al-Madini al-Madani wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa salaatu wa salaam génn àdduna 184 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndokk ci xadim an Abi Haazim maanaam mooy baayam euh, baayam mooy Salamatu ibn Diinaar mu koy Abu Haazim al-A'raj rahimahullahu ta'ala euh, gisoon nañ ko moom mi ngi génn àdduna 133 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tamit Madani Maxzumi nekk koo xamante ne dëddukatu abdul maanaam ku dëddu adduna la woon rahimahullahu taala abu hazim boobu man Sahl ibn Sa'd te moom mooy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abul Abbas mooy daqatal wala dañu wax Abu Yahya tamit Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi waxoon nañ la ne la ñaari sahaaba ba sahaaba yi di jeex takk radiyallahu anhum ñoo am daqatal buy Abul Abbas kenn ki mooy Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ki ci def mooy Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne quatre-vingt-onzième am na sax ñu wax leneen ne gannaaw ga wax nañ ne tamit ci sahaaba yonent bi yëpp sallallahu alayhi wasallam mooy ki ci mujjee génn àdduna Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mooy kon début année quatre-vingt-dix yi aux alentours de début année quatre-vingt-dix yi ci la génn adduna euh, ñi nga xamante ne moom mooy musnadam nag maanaam cent trente-huit hadith lañ ci moom ci eh, moom eh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tudd na ci moom 39 eh, hadith mu ne annahu qaala moom nee na sayyidina Sa'd as-Sa'di radiyallahu ta'ala anhu nee na jaa annahu qaala nee na jaa dikk na Rasulullah bayta Fatima kër sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala muy doomam muy doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mi ngi génne adduna juróomi at juróom benn at laataa gàddaay laataa risaala bi laataa nubuwwa gi génn adduna Eh, maanaam juróom benn weer ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam vingt-neuf ans la dund sayyidatu Fatima radiyallahu anha maanaam comme quoi maanaam âge bu ndaw doolu wàññiwul dara maanaam te moo mooy jigéen bi nga xam ne am na maqaam qutbaniyatul uzma waaw maanaam loolu la maanaam lu ma a bàyyi xel la moom mooy am na maqaam qutbaniyatul uzma waaye qutbu bi sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu loolu nag wax boobu nga xamante ne eh, maanaam dafa dafa sew sew la am na sew sew bu ci ne buñ ne am na maqaama qutbaaniyatul uzma tegtalewul ne moo nekkoon qutbu bi déedéet am na maqaama bi ndax du qutbu bi rek am maqaamay qutbu voilà dégg nga loolu lu mat a bàyyi xel la moom mooy jigéen ji ko am nag moom rek la nag waaw moom moo tax radiyallahu ta'ala lool loolu dafa bokk ci ay jagleel moo tax maqaama boobu mu mënoon am moo tax bokkul na maanaam doon gis mbërëg radiyallahu anha doonoo gis ngeen mbërëg ndax jamono yi jigéen ñi di gis mbërëg jamono la joo xamante ne dañ leen di tere masalan ay julli ak yu mel noonu seen physiologie mayu leen ñuy mën di eh, mën a nekk eh, di yéeg ci maqaamay qurbaane yàlla tere ñuy nekk ay yenent waaye sayyidat Fatima radiyallahu anha moom amoon na loolu radiyallahu ta'ala anha yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu tere mu mën a mel noonu ndax de yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam Fatima bid'atun minni Fatima aw daggit la wu ci man maanaam ana kon lan moo tere Sayyidatu Fatima radiyallahu anha mën a mel noonu maanaam euh, nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bégaloon na ko ne ko subhaanallah xoolal Yonent bi daf koo wax ne ko damay dem maanaam du koo dee mu jooy mu deeyaat ko ne waaye juróom benn weer la ñuy rawantee mu reer imagine nga euh, maanaam euh, da ngay dee dans six mois <laughs> nga reer maanaam kontaan bu doon bëri na ci ñun ñu bu doon ñooma daanaka ñu maanaam dootoo nelawati six mois yi ci des moom dootoo nelaw damay dee léegi ba dee déwén heure bi du ma seet moom mu ree kontaan Allah maanaam conception xaqaa'iq bi benn ni ñu gisee àdduna bi du benn waaw ah radiyallahu ta'ala anha dégg nga mu ne ah, mu ne kon dafa dem ci këram mu ne falam yajib te fekku fa maanaam fekk fa aliyan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu muy borom këram dégg nga ci ci néeg bi ci kër gi fa qaala mu ne ko ayna ana ay ay nag nu am ni ka ana sa doomu bay tax maanaam ngir ne doomu bay taxam la ah Seydina Ali radiyallahu anhu mooy imaamu aarif billahi ah, nekk moom it maanaam kon nga xamante ne moom mooy imaamu aarif nekk boroom këru ki nga xam ne mooy jigéen ji am ma xutbaaneexul umma <coughs> radiyallahu anha moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ko may may ko keneen radiyallahu anha radiyallahu anhuma dégg nga mu ne waaye nag xaalat mu ne ko ba mu ne ñëwee loolu dañ ci xamee ne Euh, nit ki mën naa dem maanaam fekk seeti ji doomam bu jigéen te fa muy seeyee te du tàggoo maanaam te du ne danaa ñëw bis sàngam voilà ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw rek dugg si laajte ana sa mbokk sa doomu bay tax bi maanaam muy boroom këram loolu moom mën naa ne euh, dégg nga euh, naka noonu te du laaj du tàggoo tamit jëkkër ji du tàggoo jëkkëri doom ji tamit hmm. dégg nga. fa qaala ba mu ne ko eh, ba mu laajee maanaam mooy tamit bu ñëwee te fekk fa borom kër mit war na koo laaj ana sa borom kër waaye du ñëw rek toog fekk fa borom këram mu waxtaan ba heure bu ko neexee mu jóg dem te bàyyiwul xel borom këram maanaam nit ki bu fekkente ne dafa denc sa doom da nga ko yittewoo loolu tamit eh, beneen mbir la ay vice versa aussi maanaam boo dencee doo maanaam bu sa doom dencee nit ki maanaam bu dencee nit ki tamit da nga ko yittewoo waaye doonoon bàyyi rek bàyyi la xale yaa ngoog nga daal di bàyyi dem sa yoon ah doo musa laajte ana diw ah booy waxtaan ak sa soxna wala wala doo ko musa laajte ana diw nu mu def mbaa mi ngi ci jàmm déedéet yaa ngi dund rek yal na yàlla sàmm mu ne demee mu ne mu ko ko waxee xaalat mu ne ko kaana nekkoon na bay nii sama diggante ba bay na ak diggante maanaam moom maag moom am na mbir maanaam mooy am na lu xew suñu diggante fa ghadabani ne mu meroo ma mu mere ma maanaam mu daal di meroo ak man loolu moom moo tax maanaam lool moo xew te kon lii tamit day wane ne maanaam imaginer nga ñi ñuy waxal ñoom Seydina Ali nañuy waxal ah radiyallahu anha ak Sayyidat Fatima radiyallahu anha ñuy gën ci nit ñi la ñuy waxal mais seen biir koogul léeg-léeg lii da ci daan am waxtaan ba léeg-léeg mbir wala boog ay mbir xew ñu meroo mais loolu. après garaawul yàqul dara dañ koy régler dégg nga fa dama ni mere fa xaraja mu daal di génn falam yaqil dégg lii moom moo tax euh, lii moo tax yaqil mooy nelaw nelawu euh, alqiilatu mooy nelawuk euh, bëccëg mooy mooy sieste dégg moo tax noppaloowul indi fa man mooy nag sieste bi ma noppalu gi mu daan noppalu bëccëg gi defu ko fi mën loolu tamit maanaam mooy dañ ci xamee ne nelaw euh, maanaam nelaw tuuti ci bitig gi baax na mooy xiila te loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam da digle dégg nga fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam li insaanin niil aw nit ne ko ay na huwa fan la ne maanaam bi mu ko laajee ne ko maanaam fan la nekk maanaam lool mooy tamit boo demee ci sa kër goro wala mel noonu gis problème am fa da ngay jiima xool nooy lijjanti mbir moomu waaye doo toog rek naan ah xam nga rek moom daan dem sa yoon déedéet da ngay jéem a lijjanti maanaam aussi quand même a xool nooy arranger mbir mi loolu mooy li nga xamante ne mooy li jaaru te lool mooy yëfi boroomi xel mu ne ko unzur xool ay na huwa fu mu ne fa jaa mu daal di dikk fa qaala mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam huwa moom fil masjid mi ngi ca biir jàkka ja raqidun dafa tëdd day nelaw de ma nga ca jàkka ja nelaw loolu tax imam Bukhari indi hadith bi eh, rahimahullah taala maanaam di wane ne kon nelaw ci jàkka mën naa ne maanaam eh, kon Seydina Ali karramallahu wajhahu ma nga woon ca jàkka ja nelaw fa jaa mu dikk rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam woo fekk moom muttajaun mi ngi muttajaun mi ngay nel mu ngi tëdd maanaam tajaa mooy ku tëdd tàllaloo maanaam kon Seydina Ali karamallahu wajhahu ba mu meroo ak Sayyidatu Fatima radiyallahu anha maanaam bañ demee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lijjanti na ba ñu yegg si fekk ko mu tëdd nelaw eh, dégg nga fa kat fekk nag saqata rot na ridaahu maanaam yéeri kawam yéeri gi féete kaw mooy mantu bi loolu rotoon na an shaqihi wëllifu wàllam maanaam goo wàll gi wa asaabahu mu laal ko turaabun suuf maanaam mu ñëw mu ne fa jaala mu nekk rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yom saxuhu di ko ko fompal am ko wëllif ko maanaam mu ko koy fompal waaw faxasal ko voilà mooy faxasal ko dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam faxasal ko euh, suuf si wa yaqulu mu naan ko kum jugal aba turabin borom suuf si kum jugal aba turabin borom suuf si maanaam abu turab moo tax bokk na ci dàkkantal sayyidina Ali ni karramallahu wajhahu ndax dañ koy wax abu sibtayni baayu ñaari sit yi ndax mooy wala dañ koy wax abul hasan dañu ba baayu sayyidina hasan ngir ne mooy taaw ji radiyallahu anhu maanaam yooyu dañ ko koy wax waaye nee na bi ma gënal ci dàkkantal yi mooy abu turab borom suuf si ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma ko tuddee maanaam loolu tamit dañ ciy gis ne euh, maanaam mooy yow mi takk suuf subhaanallah takk suuf mu ne loolu moo ko ci tur yi yi mu am waaw loolu tamit beneen mbir da cee aju maanaam mooy day wane maanaam ni nga xamante ne noonu maanaam euh, Seydina Ali karramallahu wajhahu am na beneen mbir mu xam fii ci loolu teew bu mag la mooy suuf dafa rëy ay secret ndax moo tax am na secret yoo xam ne suuf rek ko attal leneen ko ngelaw li sax attanu ko adduna bi kenn du ko wax ci làmmiñ faaw dañ koy bind ci suuf si boo ko bëggoon a jàngal ko wax ci sa làmmiñ si mu gis ko nga ndax suuf si rek ko attal voilà. moo tax moom ndax suuf si borom subhaanahu wa ta'aala moom la tuddee akkanale ko boppam naan inna na inna ardi waasi'a sama suuf si yaatu maanaam mu ak ardullahi suufa si yàlla si waaye waxul mukk samaa'ullahi asamaanu yàlla a ci xadis ci ci ci ci ci ci loolu day màggal loolu bokk na ci maanaam ak am na yeneeni secret yu mag a mag yoo xamante ne nekk nañ ci lool maanaam ci turam waaw maanaam te mooy tamit li borom subhaanahu wa ta'aala bindee doomu aadama suuf kon mu ne naa wax ne suuf mooy li nga xamante ne euh, maanaam suuf ak ndox suuf ak ndox moom la borom subhaanahu wa ta'aala bindee doomu aadama te loola le fait mu nekk suuf ñu bind ci doomu aadama euh, moo tax secret yi mag yi nekk ci suuf si waaw moo tax suuf si léegi boo xoolee alxuraan suy tudd. danaan samaawaati ba faa daan wal ardi asamaan yi daan ak suuf si an doon suuf si juróom-ñaar la waaye danaan suuf si muy benn ngir ne benn ngir ne suuf si moo tax suuf moo gën asamaan si suuf moo gën asamaan voilà te bokk na ci li nga xamante ne euh, moom la ko gëne mooy ne yenente bi sallallahu alayhi ak yenente yi alayhi wasallam suuf la ne ko loolu nag doy na ngëneel lu muy ne suuf moo gën asamaan seen mission fii ci suuf la amee woon nekk ci asamaan et cetera dégg nga moo tax dàkkantal boobu ñu ko dàkkantal yow borom suuf si ah, loolu lañu na de dégg nga ah, bi imam al-Bukhari rahimahullah dina ko indi hadith numéro trois mille sept cent trois hadith numéro six mille deux cent quatre imam Muslim dina ko hadith numéro deux mille quatre cent neuf Euh, ñu gis ne kon waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn solowu ko ba mu des hmm? euh, maanaam wa waa waa Imam Bukhari moom Muslim ak ñoom ñoo ko solo rahmatullah alayhima ah. euh, muy tegtale ne kon suuf maanaam jàkka ji mu def dafa nelawee ndax bu doon ne mu ne bu fa nelawee koy wax naan ko e kenn du fi nelaw loolu la ko waaye le fait que moom mu gis ko mooy wane ne da kañ maanaam c'est si yeneen xadis yi ñu romb yëpp mooy laaj bi mooy mais lan mooy wane carrément ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëgoon na ko bu boobaa ñu indi xadis bi nga xam ne ne bii moom leer na na yëg na ko waaw sallallahu alayhi wa sallam te it beneen mooy mënta nekk mu bañee xew-xew yi waaw xam wal ñu yam foofu inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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

on a dit que Imam Malik a dit euh, yu ne yi ñi dëkk Misra égyptiens yi ñooy waa Misra Imam Malik rahimahullah dafa am ñeenti tibu taalibi dafa am misri yu ne yi mooy ñi dëkk Misra ñoom ñaari ñoo gënoon a takkoo ak Imam Malik rahimahullah gën a yàgg ñoom bu ñu solowee eh, wax ci imaamu Malik ba pare ñoo gën a jàpp ko mu ne al imam ibn al-Qasim ku mel ne Abdullah ibn Wahb ku mel ne imam Ashhab ku mel ne Asbagh imam Asbagh ak ñeneen ñoom nga xamante ne dañoo yàgg ci maanaam eh, eh, voilà maanaam dañoo takkook imam bi wala boog ñu takkook ñu takkook ñoom comme ñu wax comme sax noonu ak asbaq ñi nga xam dañoo takkoog ñi takkoog imam Malik ak ñeneen rahmatullah alayhi ñooñu ñoom ñooy misriyun yi Maliki yi nag rahmatullah alayhi dañoo am ñu ñu tuddee mutaqaddimun am ñu ñu tuddee mutaaxirun ñi nga xam ne ñooy mutaqaddimun mooy ñi njëkk mooy ñi nga xam ne avant année 400 ci lañ génn àdduna maanaam ama avant génn àdduna ki mujj mooy al imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah maanaam ñi génn àdduna avant imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ñooñu ñooy mutaqaddimun ñeneen ñi ci def ñooy mutaaxirun maanaam ñeneen ñoom la ñu tuddee mag ñi ñi ci def ñëpp ci ñu mujj ñi lañ bokk maanaam euh, loolu ci la ñuy waxee naan ñii ñoo takkook ñoom ñii ñoo kii mais léegi te ñooñu takkook ñoom ñu mu njëkk ña misri yu ne yi waa misri yi ñoo ci gënoon a ràññeeku maanaam loolu di wuutewul jotewul dara ak sell te gi ni kii sell wala baax gi baax waaye li muy wane rek mooy ne kii dafa nekk koo xamante ne dafa takkoo woon ak xam-xam bi ci jëmmi boppam euh, ah, boo xoolee Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ci la bokk ci misri yu ne yi la mais bu ñu lim borom xam-xam fuqaha yi gën a mag ci fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi ñoom Ibn al-Qasim la ñuy wax nga xam ne Ibn al-Qasim la nekk waxam euh, euh, bu mu soloo ci imam Malik muy gën a dëgg boo meeneen waxi ak yu mel noonu ci surtout ci mu dawana maanaam kon yooyu il faut que ñu ñu ñu ñu xam ne maanaam ñu xam ne différenciation bi gën a ñeenti façon type yi ñu doon wax mooy misriyuun yi mooy ñi après mu am ñi nga xamante ne ñoom dëkkuñu woon ñoom Madinatul Munawwara lañ lañ dëkkoon mooy madana yuuna yi moom lañ waxe exemple Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi ak ku mel ne ak imam Ibn Majishun rahmatullah alayhi ah, mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy iraqi yuuna yi mooy ñu dëkkoon Iraq ci taalibi imam Maliki ah ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ñëw seen euh, euh, Furat euh, ku mel ni Abdul imam kii al-Baghdadi ak ak ñeneen rahmatullah alayhi Abdul al-Baghdadi ak ñeneen rahmatullah alayhi maanaam ñooñu ñooy fuqahaa u fuqahaa Maliki yi ñi nga xam ne ñoom ñooy yu nañ mu am ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy maghariba yi maghariba yi mooy ñu dëkkoon euh, Maghreb bi ñoom ñooy parce que li tax Misra Égypte ci Orient la bokk maanaam ci ci ci Mashriq la bokk moo tax boolewuñ ko ci boolewuñ leen maghariba yi maanaam à part de Algérie Tunisie Maroc euh, Andalousie ñooñu la ñuy wax maghariba yi ñooñu la ñuy wax maghariba yi mooy occidentaux yi taalibe yooyu nag ñeneen ñi ñoo ñeneen ñi ñi maanaam ñaar maanaam madani yu ne ñoo gën a màgg kii wa sax misri yu ne madani yu ñoom ñoo gën a màgg magharibi après iraqi yu ne rahmatullah alayhi waaye ñun ñëpp ay taalibe imam Maalik ñu ñëw fekk imam Maalik rek jàng ci imam Maalik dem toxu dem ñibbi ci seen dëkk yi daal dafay tasaare xam-xam bi ki nga xamante ne moo solo mu bi nga xamante ne moo gën a siiw tey mooy Yahya ibn Yahya al-Laythi moom ci kii la bokk ci ci taalibe Maghrib la bokk Andalusi la Andalou la voilà al imam ibn abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah nga xamante ne euh, moom la wax Malik as Malik mu ndaw bi ndax moo imam Malik non seulement seen dund dafa waaye tamit maanaam euh, Euh, waxu imam Malik yu daanaka mën nañ ni ni mu leen maîtriser maanaam moo leen gën a maanaam euh, moom ci maxaari bay la bokk mais dafa yéex a ñëw d'ailleurs moom mooy ci mujj ci mag ñi moo tax moom la ñuy wax cheikhu sëriñ bi fuqaha Maliki rahmatullah bu ñuy wax ci seen téere yi ba pare daane xaala cheikhu sëriñ ba nee na te préciser wuñ kan la kiñ ci jublu moom mooy al imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah kon euh, loolu moom mooy bu ñu nattalee mbir mi ci wàllu xam-xamu fiqh waaw wala déet amma bu ñu ko nattalee ci wàllu ku gën a sell ku gën a baax ak yooyu loolu beneen atte la ci kaw loolu ci la imam Malik rahimahullah waxoon ne qumu bi ila xayri ahli al ard jóg leen ñu dem ci ki nga xamante ne moom moo gën ci waa suuf si ay maanaam mu doon wax Abdullah ibn Ghalib al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala

parce que non non non parce que góor ñi ci jàkka ji la ñu ne xam nga ni buñ nee jigéen ñi dañ leen defal tànt ci jàkka ji tegtalewul ne ci biir fi ñuy jullee la ne mais jàkka day am comme gis nga grande dafa am fi ñuy jullee ba pare mu am pour bi loolu la wax ne dañ leen defal tànt mais tegtalewul fi gaa yi di jullee ci biir foofu la ñuy defal bi. voilà loolu la ba pare euh, bu ñu leen defal tànk mënuñu leen defal tànk yu bëri alors que bu dee góor ñi gis ngeen lu ma la wax maanaam góor ñi moom dañuy dañuy mën a bari te te du am problème mais jigéen li ci cosaan mooy mu nekk koo xamante ne day gën di euh, bëri ay intimité parce que tamit am na mbir yu bëri yoo xamante ne même moroomu jigéenam mënu koo gis par exemple lu gën a suufi dëndam lu gën a suufi dëndam ba ci oom yi ba ci oom yi même moroomu jigéenam di mbokkam di léppam munu koo gis rakkam magam munul gis li ko dalee ci dëng bi ba ci uum maanaam manu koo gis dans le sens daganul mu gis ko voilà kon xam ngeen ni ko intimité bi muy laaj bokkul ak góor góor moo gën a yomb ay mbir loolu moom moo tax ñuy gën di mën a moytandiku jigéen ñi di bëri di fa nekkandoo alors que bu dee góor ñi loolu noonu ñu ci moytandiku du jar a moytandiku loolu moom la jublu woon ci wax ta'ala a'lam. donc cette question c'était en fait dans l'église parce qu'on a dit c'était sur la statue et le tombeau et du coup en fait comme les églises maintenant elles sont grandes en fait quand tu vas dans l'église tu te diriges dans n'importe loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu la. nekk amul croix yooyu amul amul amul euh, euh, amul statut yooyu nga xamante ne moom la gaa yi di jaamu ñëw ci kanamam na nii di kii di di toroxlu ak yu mel noonu bu dee saal yooyu maanaam amul statut boobu boobaa saal yooyu effectivement mën nga cee julli maanaam problème mu ci église bi mooy problème mu statut yi bu fekkente ne euh, statut yi effectivement da ngaa danga da nga da nga maanaam dafa nekk coin boo xamante ne soo fa nekkee yooyu yëpp doo ko gis te doo fa ne effectivement mën ngaa jullee foofu su fekkente ne nag euh, euh, boobaa bu tere mi ngi fi maanaam dañ lay wër wala yu mel noonu bu foofu noonu dañuy sëpp nga jullee fa wallahu ta'ala jeex na c'est juste donc waaw yaa Hammaad ibn Zayd oui yaa Hammaad ibn oui ça c'est Hammaad ibn Usaama ibn Zayd Hammaad ibn Usaama ibn Zayd yaa Hammaad ibn Zayd ibn Diinaar euh, astaghfirullah Hammaad ibn Zayd ibn Dirham et il y a Hammaad ibn Salamata ibn Diinaar ñoom ñii euh, voilà dañuy wax naan sax Hammad ibn Salama euh, bu dee ci wàllu maanaam bu dee Hammad ibn Zayd bu dee ci wàllu riwaaya moo gën a dëgër moo a imaam al-Bukhari rahimahullah ci Hammad ibn Salam ibn Zayd rek la solo xam ne ngir dëgërloo amma Hammad ibn Salama moom euh, comme dafay faral di fa di juum léeg-léeg wala muy fàtte ne rek moo tax imam al-Bukhari rahimahullah soloowul ci moom xadis ngir dëgërlu amma Hammad ibn euh, bu dee ci wàllu wilaaya bu ci wàllu sellte Hammad ibn Salama moo gën a màgg ka Hammad ibn Zayd moo tax ñu naan Hammad ibn Zayd ibn di ibn ibn Salamata ibn Dinar ni mu gënee màgg Hammaad ibnu Zayd ibnu Dirham mooy ni diinaar gënee màgg dirham ngeen diinaar mooy xaar mooy or bu ñu tëgg xaalis def ko pièce dirham mooy argent bu ñu tëgg def ko pièce moo tax Hammaad ibnu Salama sax dañuy wax ne ci ci ci Abdaali yi la bokkoon ci nitu yàlla yu màgg yoo rahmatullah alayhi euh, et que euh, beneen bi ci des moom mooy euh, amutoon njaboot